njiiti atum 2018 ñu fas yéene bokkaat ak yéen jataay yi fas yéenee bokk boroom borom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañu tànn ngir ñu ànd war a ànd ak ñun ci jàngat ay tomb yoo xamante ne jàpp nañ ne buñ ko bokkee jàngat danañu amal njariñ amal njariñ jullit yépp suñ borom yi nga xam ne moo ñu may ba ñu tàmbuli jataay yi ci bismillahi rahmaani rahim yàlla na ñu may bañ àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin lépp nag ñu koy def ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Muxti tey muy sëñ Abbas Mbakke ñu ñaan yàlla yàggal ko fi te kàttanal ko ba li mu yéene liggéeyal maamam lépp li mu yéene liggéeyal lislaam yàlla may ko mu àggale ko fu kawe njottam te ñun ñëpp ñu ànd ci ak moom lii di lenn rek ci liggéey yi nga xam ne njaboot gi ñu ngi koy participer di ko def ci liggéey yi nga xam ne moom lañu ñu féetale jëmm ji nga xam ne moo sañ ci dëkk bii nii te muy borom Daaru Muxti kon ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo def rek baaxoo nañu bu ñuy tàmbali jotaay yi Sëriñ Basiiru Mbàkke moom borom Daaru Muxti moo fi daan teew ngir ànd ak ñun ci ubbi jataay bi waaye ñu gis ne at yépp ki nga xam ne mooy sëriñ Abdou Samane Mbacke moom sëriñ Mourou Awa Balla di imam ci jumaa ji di tamit ku wax ki nga xam ne moo jiite commission culturelle bi yëngutu ci wàll gii nii nga xamante ne moo ci sunu njiit sëñ bi boole nag ñoom liggéey bi mu ci dox dox it mu am solo tamit at yi yëpp moom la sëriñ bi yabal ci jataay bii nii ngir mu ànd ak ñun ubbi jataay bi ànd ak ñu daj jataay bi tamit ba keroog ñu àgg ci mujj ni nga xam ne tamit noonu la ko baaxoo def incha allah ñëwaat na ngir ànd ak ñun jataay boobu ñu ñaan yàlla kattanal ko moom tamit ba li nga xamante ne waar wi nga xamante ne ci la nekk di ci yënguti ji di ci bay yàlla kattanal ko ci te may ko ci ndam te may na ko ci ñun ñëpp kon bala ñuy Euh, dugg ci waxtaan wi rek ak dalal suñu gan gi nga xam ne moom la ñuy fas yéene ànd ak ñun moom la ñuy fas yéene àndal tey ci bis bu njëkk bi muy Serigne Mbacke Diop ci tomb bu su am solo yi nga xam ne moom la ñu moom la fas yéene waxtaan ak ñun dañuy njokk jox kàddu gi rek Serigne Abdou Samane Mbacke su ko defee mu indi ay kaddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci ki nga xam ne moo fi toog toogaayu borom Daaru Moxti muy Serigne Abbas. jaar ci sëriñ Basiru Anta Ñang imaam ñëw ci moom mu fas yéene ko jot li mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci jataay yi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Samad Mbacké bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi nuyu mbokki taalib yépp ñoo ngi nuyu mbokki julli yépp ñu ngi jiital ci suñ nuyoo ak suuf yàlla sëñ Abbas di yàlla yàggal ko fi dëggal taxawaayam yàggal ko ay naalam ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala mu ñu baax woon daaw mu ñu teewoon fii ñu demaat ba am fukki weer ak ñaar mu baax waat ñu teewaat ko bari na ñu ko teewoon daaw te teewuñ ko ren bari na ñu ko fekk woon daaw te fekkuñ ko dara ñu ko fekk woon man fekkewaat ko te mënuñu woon teen wax taluñu ko wala mënuñu ko kon yàlla sama tabaaraka wa taala la dimbaluñu bañ mën a koy sant ba alhamdulilah ndokkeel mboolem jullit yépp ci mag bi xam tàmbali ñaan su borom tabaaraka dugal ñu ci jàmm génn ñu ci jàmm tàmbali ko bismillahi rahmaani rahim ko alhamdulilah di doole li kaddu yoo xam ne ci sëriñ Bachir la jóge jóge ci sëriñ Abbas dañoo baaxa woon saa bu jotaay yi ñëwee yaar yi sëriñ Bachir yi ñoo koy ñoo koy ñoo koy ubbi kay tëj sëriñ Bachir Antaña moo daal bu jotaay bi bu jàgg ba tey njeexte la sëriñ Bachir moom sëriñ Abdou Khoudoss ñëw tëj ko waaye àdduna dafa def loo xam ne ku fi yàgg tële dara teelu lu la nga teewoo ko yàlla danga ko mën loolu mu ca ngàndam tey ma teel ko fi wax ci kàddoom kaddu yu jóge ci sëñ kaddu yi sëñ Abbas sant muassasa bi baax a baax a baax seen taxawaay seen seen liggéey suñ wax ne ne yéen moom ngeen di liggéeyal sas bi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tobbal moom Cerno Ibrahim muy jàng ak jàngale ak yeete ba tey yéen nga ci la ko sëñ Tuubaa waxoon maam Cerno Ibrahim bis biñ fayee taal ba mu ñu wax ko ko def ko ne demal taal ko ko ne jàng da ko taalee foofu ne kenn du ko fay taal boobu ñu taal kenn du ko fay mooy jotaay bi tey kon loolu sëñ bi ne mi ngi ci ànd ak ngi leen bàyyi xel ngeen ne teewu fii ci jëmmam waaye xelam mi ngi fi fi ngeen toll seen wet yéen sant bu baax yéen muassasa bi dana xam ne weer wi ngeen tànn def ci waxtaan wi day weer bu am solo weer yëpp la suñu borom bëgg weer yëpp la suñu borom moom waaye weeru koor la ci gën a bëgg moom la ci gën a moom waxtu wu nekk tam lay jege bi def yi waaye waxtu weeru koor ci lay gën a jege bi def yi waxtu wu nekk lay nangub liggéey waaye waxtu weeru koor ci lay gën a nangub liggéey waxtu wu nekk lay nangu ñaan waaye waxtu weeru koor ci lay gën a nangu ñaan bu ñu seetee wax naa ko biig rek ci histoire ci firndeel nag suñ borom waxtu ne lay gën a jege julli waaye weeru koor ci mooy ci weeru koor wi ñu nekk tey ci lañ xeexut badar ci fukki fan ak benn ci weeru koor ci lañ badar xeex xeexoon badar yi ak muy jullit ñi waaw yéefar yi nekk lu bare bare bare jullit yi nekk lu néew a néew ñett téeméeri nit ak fukk ñett xeex ak na junni nit yéefar yi ab ab ëpp man-man dàq xeex ëpp ngànnaay ëpp alal xeex ak musulman yi ñett téeméer ñu fukki jot gane leen loolu loxo suñu borom a ngi ci loolu ci weeru koor la xoon ci weeru koor ci la ubbi woon fatxu Makka ci la amoon ndax ngeen bi ñu defee pacte diggante yéefar ak ak musulman yi def seen accord musulman yi amuñu sañ-sañ di ak ci waxtu bi wala dugg kaal waxtu bi neexee dañuy am autorisation yéefar yi may leen ko waaye bu ñu ci le 17 ci Ramadan ci lañ ko bii ci la musulman yi am sañ suñu dugg Makka waxtu nekk génn waxtu nekk du ñaan ci genn autorisation loolu ci weeru koor la xewoon boo ñëwee fi ci Afrique wax na ko bi rek ci 6 octobre 1973 ci li égyptiens yi xeexoon ak Israël daal dangu occupation Sinaï ak canal de Suez te boobu ñu ngi ci ginnaaw Israël kon dafa mel ni weeru koor moom suñu borom waxtu woowu lay gën waxtu lay gën a jigi bindeef bi ci la gën a jàppale bindeef bi waaye ci waxtu koor la may jàppat ko liggéey bii nii mu demee mbir feeñ na ci ndax buñ ko defoon benn weer bu wér ko mën naa bañ a demee nii kon noonee suñu borom jàppalee ahlu badar jàppale ko ci musulmaan bi makka jàppale ko égyptiens yi bañ libre canal de Suez ak Sénaay ki la jàppale ba lii dox ba dox ba négat waaye ku am xel di xalaat xam doxinu jamono xam mettik jamono xam xat-xati jamono xam ne lii moom wax du wax dëgg du lu yomb dañ ko tàmbalee tey mosuñ ko jël benn bés te dara maanaam duñ ko def mukk ba ba dara xew bañ formu ko loolu mbir ngi ci biir kon jàpp suñu borom ngi dañu wax ne léer nga war mbooto ko jàppale kon yéen ñu jàppale seen seen suñu borom seen ginnaaw baa seen ginnaaw ñu leen te xam ne suñu baa seen wet wet ku nekk mu ngi leen déglu mu ngi seen wet fi ngeen toll ma nga fa yàlla nga si tàmbali bi si mbaara maareem génn ko alhamdulilah ba ci jëf ko nangu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu asalaamaaleykum ak yeneen borom xam-xam yoo xamante ne moom fréquente na leen waaye yëmu ci loolu dugg na tamit ci daara yi nga xamante ne ay école franco arabe lañu ñu mën cee tudd maahadu durus al islamia mu amee foofu certificat d'étude primaire amee fa tamit euh, brevet amee fa tamit bac ginnaaw bi nag la tàmbali yëngutu ci jàngale ci biir école yooyu noonu waxtu yi ñuy wax ak yéen mi ngi jàngale ci école bu ñuy wax maadul xalil al islami fii foofu ci Touba waaye yemul foofu tamit mi ngi jàngale ci beneen école bu ñuy wax Fatul Manaan ak beneen école bu ñuy wax mu Munawwirul Bunyan kon mën nañu wax ne moom yëngutoom yépp weesuwul jàng ak jàngale ak gëstu ndax ci biir gëstu boobu tamit bind na ay gëstu yu baree baree bari yoo xamante ne war naa toll ci eh, ñeenti téeméer gëstu yoo xamante ne moom bind na ko ñu mën cee tudd rek eh, Euh, ay ñu mën cee tudd euh, al muridiya wa tasawuf al islam yi mën cee tudd beneen bu ñuy wax an nafais al lamia mën cee tudd tamit al mawahib fi sirat al ak yeneen gëstu yoo xamante ne def na ko kon kooku ci gàttal rek moom lañuy ñuy fas yéene àndal ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey muy yittewoo goo xam ne murid yi yittewoo nañ ko wàllu taalif kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Mbacke Diop ci tomb am solo bi yàlla na ko yàlla defal taf defal ñu ko xam naa ne du ñàkk bu fekkente ne waxtu may nañu ko euh, su waxtaanee ba noppi ñu jox kenn ci mbokk yi nga xamante ne moom la àndal mu def ab taxaw seetlu bu gàtt rek ci li mu doon waxtaan bu fekkente ne am na ay laaj yoo xamante ne aju na ci li mu doon waxtaan incha allah gis na ko jox mu tontu ci laaj yooyu kon ñu kàddu gi sëriñ Mbacke Diop. yàlla na ko yàlla defal tawfiq dafa ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina mawlana muhammadin al amin wa ala ali beytihi al kiram al tayyibin al tahirin dawi ridwani wa tamkin wa man iqtafa ala atharihim ila yawmi ddin wa radiya allahu an habibina wa qudwatina cheikh ahmad al xadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla borom bi wa taala di julli ci ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaabaam ñi ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di wax salaamu aleykum nuyooyu ñi ci jiital sahibul fadila wal wasila cheikh yàlla borom bi subhanahu wa ko ba naa li nga xam ne moom la naalal yoonu murit ak lislaam mu yeggale yépp dañu ànd ko ak moom di ziyaare bu baax borom pàkk bu lab di daarul moxti di alxalifa sëriñ abbas mbàkke mu borom daaru di ko ñaanal moom it suñ boroom yokk fan wi ba naa li nga xam ne moom la naalal borom daaru mu yeggale yépp dañu ànd ko ak moom di ziyaare tamit al alimul allaama sëriñ abdurahman mu sëriñ abdul xuddus di ko siyaare bu baax a baax di ñaan yàlla suñu boroom sàmm ko aar ko ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal lislaam ci tasaare njàngaleem sëriñ bi waaye tamit jàngalewaat téere yi nga xam ne moom lañ baaxoo jàng ci majalis te sama classe gi ñu bëree bëri jàngee nañ ci moom te tooguñu ci ab jataayam di ziyaare bu baax sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moom lañ fekk ci jataay bi mu tijj ko ci kàddu yu rafet yi nga xam ne wax na ko di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa ta'ala sàmm ko aar ko ak mbooleem njabootuk maam Thierno gi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci mel ne Serigne Bassirou Anta Niang di ziyaare bu baax it suñu xarit suñu soppee Serigne Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moo waral ñu teew ci jataay bii muy Serigne Ahmadou mu Serigne Mouhamadul Mortada mu Serigne Cheikh Fatifal mu maam Thierno doon koo xam ne ñëpp xam nañ taxawaayam ci xam-xam koo xam ne tamit ñëpp xam nañ taxawaayam ci tasaare njàngaleem sëriñ bi ak njàngaleem boroom daaru di ñaan yàlla sàmm ko aar ko di sant bu baax sëñ Kara ak sëriñ mu Moustapha Ndiaye ci taxaw bu am solo bi di sant tamit mbokk yi nga xam ne ñoom lañ àndal bàyyi ko fële Touba muy sëriñ si la Taalib ñi nga xam ne moo nekk siñ wet di gëstukat di waykat way lu bëree bari di ziyaare tamit sëriñ bay Modou Babou ak sëriñ Massamba gay ak sëriñ Jili Diop ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñëw nañ fi ngir teewe si jotaay bu am solo bi di sant yàlla bu baax bi nga xamee ne may nañu ñu dugg ci weeru màgg wi nga xam ne mooy weeru koor doon sangub mbooleem weer yépp suñ boroom ganale ko ci weer yépp ay xew yu bëree bëri yenn yi suñu waajur suñu sëriñ sëriñ Abdou Samad tudd na ko ci mel ne xare Badar lu ci mel ne Fathu Makka ak yeneen xew-xew yu bëree bëri yoo xamante ni xew na ci suñu borom subhaanahu wa taala jagleel ko mu doon weer woo xam ne su ñëwee ci la yàlla di tijji mbooleem bunti àjjana yépp tëj bunti sawara yépp jéngi mboolem seytaane yi kon ñu ngi ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu may ñu ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin gépp jaamu yàlla guñ ci def mu nangul ñu ko zahiran wa batina xam naa thème bi nga xam ne moom lañ tànnoon ngir waxtaane ko mooy thème bi Serigne Kara junju sànq muy inayatul muridin bi taalif wa tasnif muy yittewoo gi nga xam ne moom la murid yi yittewoo bind ak lu jëm ci domaine boobu mu doon tem bu am solo bu mat waxtaanee waxtaane xëy na yaakaar nañ ne tem la boo xam ne teewlu wuñ fuñ ko waxtaanee ci barab yu mel nii waaye nag doon thème boo xam ne suñ ko waxtaanee dana feeñal lu baree bari ci li nëbbu woon ci li nga xam ne murid yi liggéey nañ ko ci wàllu xam-xam waaye doon tamit thème boo xamante ni suñ ko waxtaanee dana ñaaxaat ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci wàllum bind ak taalif ñu gën a fonk loolu nga xam ne ci lañ nekk doon liggéey bu am solo boo xamante ni. bokk na ci liggéey yi tax xam-xam des waaye bokk na ci liggéey yi tax xam-xam tasaaroo di sant bu baax waa muassasatu alwafa bi nga xam ne ñooy taxawu jataay bu am solo bii ngir dundal weeru koor waaye ngir berndeel ruu yi ci xam-xam waaye tamit ngir xamal ñi nga xam ne dañoo fàtte woon ak jàngal ñi nga xam ne dañoo xamutoon ak yee tamit ñi nga xam ne dañoo dañoo réer doon muassasa boo xam ne seen liggéey ci yoon wi ak ci lislaam ñëpp teg nañ ci seen bët di ñaan yàlla sàmm leen aar leen ci barkeb sëriñ bi sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ak maam Cerno Ibra Faati ndaamal daaru xam naa su ko defee thème bi niñ ko xalaatee mooy ahamiyatu taalif wa tasnif muy importance bi nga xam ne bind am na ko dañ leeralit maqaasidu Seexul Xadiim radiyallahu anhu wa ahdaafuhu fi taalif mooy jubluwaay yi sëriñ bi amoon ba tax mu doon bind wala mu doon taalif danañ leeral lenn ci athaaru Seexul Xadiim radiyallahu anhu al ilmiya mooy li ci lifi fi sëriñ bi bàyyi ci wàllu xam-xam danañ andi tamit lenn ci ay muallafaat yoo xam ne ak njabootam ñoo ko taalif ak lenn ci ay sëtam ak lenn tamit ci ay muallafaat yoo xam ne ñiy dund ci jamono jii ñu toll ñoo ko taalif di ay boroomi xam-xam danañ leeral it suñ taxawaay ñun murid yi ci xam-xam bu am solo boobu ak téere yu am solo yooyu nga xam ne mag ñi bàyyil nañ bàyyil nañ ko fi ban taxawaay lañ ci war a amee xam naa kon dañuy daal di dugg rek ci thème bi mu mubaasaratan euh, wax tamit xëy na li tax ñu tànn thème bi dëgg-dëgg mooy ngir feeñal participation bi nga xam ne murid yi def nañ ko ci bind muy murid yu njëkk ya ak murid jamono ji ñu toll muy ñu ci ay sëriñ ak ñi nga xam ne ñoo ci ay taalibe waaye tamit bokk na ci ñaareel bi mooy fexe ba gën a ñaax ndaw ñi ci ñu yittewoo wàllum bind waaye gën a liggéeyal sëriñ bi ci tasaare ndoona li nga xam ne moom la fi bàyyi ci wàllu xam waaye tamit bokk na ci li tax ñu tànn ko muy jàpp nañ ne thème la boo xam ne comme niñ ko junjee sànq ci tàmbalimaay bi yaakaar nañu ne xëy na buñ ko waxtaanee tamit bariwut ci ay barab yuñ koy faral di dégg ñu koy waxtaane waaye tamit ngir mu nekk ab tàmbalimaay boo xam ne dana tax ñiy yëngu ci xam-xam gën a liggéeyaat ci wàllum taalifaat yi nga xam ne moom la mag ñi taalif fexe ba séddale ko ay xaaj gën ko tansiq def ko ci ay mujalladaat boole yi nga xam ne ñoo ci war a ànd waaye tamit def ko ci ay mawsuwaat boole yi nga xam ne ñoo war a ànd su ko defee kon baatub arab la danañ wax taalif di wax tasnif ñaar yépp suñ ko waxee bind lañ ci jublu donte ne sax xëy na léeg-léeg am na ay boroomi xam-xam yom dañ koy teqale di wane taalif ak tasnif am na teqantal waaye bu dee ku mel ne sëriñ bi ci biir am mbindam day mel ne du ko faral di teqale ndax léeg-léeg ñuy gis muy jëfandikoo baatub tawaalif léeg-léeg ñuy gis baatub tasaanif wala tasnif wala yu ni mel ci biir mbindum sëriñ bi su ko defee taalif masdaru allafa nga xam ne foofu lay war a bàyyi ko buñ ne allafa hadha al kitab min taalifihi ay min wadaihi mooy ki xam ne moom moo ko teg moo teg jëm mi li ne ci biir téere bi moom moo xalaat ay xalaatam sukkandiku tamit ci ay sukkandikukaay yi nga xam ne soxla na ko ci li muy bind man cee balluloo man cee indi loo xamante ni lu tënku lay doon wala loo xamante ni day yaatal wala loo xamante nii day gën a leeral loo xam ne lu lëntoon la kon baat bi mën nañu wax ci tënk bu gàtt rek mëneef na cee wax loolu ngir bañ a jël ci waxtu wi lu bëree bëri su ko defee nag jëm mi taalif ci boppam am na xëyma muy am na wàccuwaay bu rëy ku ne xam ne ne bind mooy saxal xam-xam xam-xam bind moo koy saxal doon rek ay riwaayaat yoo xam dañ koy nettali di ko jëlee ci ay nit ndax nit ñoo ñu di ko nettali dañuy dem te léeg-léeg am na ñoom te ni saa suñ demee danañ yóbbaale xam-xam bu bëree bari waaye xam-xam boobu su fekkee ne jamono ja ñuy dund bindoon nañ ko yaxal ko bàyyi ko fi mën nañoo faatu ba am ay junni at wala ay téeméeri at ba sax lu ëpp loolu lañ bindoon day continuer ñu koy jariñoo ba léegi moo tax waykat ba alxatu alxattu yabqa zamanan ba'da kaatibihi wa kaatibul xatti taxta al ardi madfunu nee na bind mooy sax ginnaaw bi nga xamee ni ku koy bind bind na ko ba dem ba dugg ci biir suuf mbindam moomee day continuer di sax téere yii ñu fi gis yépp ñu koy jàng yu ci bëree bëri ñi ko bind ñi ngi doon dund ci premier siècle wala deuxième wala troisième wala yu ni mel ak ñi nga xam ne ñoo jamononte ak sëñ bi wala ñi jiitu waaye teewul ba léegi téere yooyu ñu ngi koy jariñoo waaye ana lan moo ko saxal mooy bind moo tax beneen waykat waxoon ne innal kitabata tabqa ba'da xatti taxtal ardi madfuunu nga xam ne moo bële daanaka taxul ñu sore mooy bind mooy saxal xam-xam donte ni nit ki sax faatu na jóge fi ay ati at yu yàgg lool al imam aliyu karamallahu wajhahu dafa waxoon lu am solo da waxoon mu faddal ibnu amr ne ko ukkutub wa butha ilmaka fi ixwanika na nga bind tey nga tasaare xam-xam ci say mbokk fa mitta fa awris kutubaka banika soo faatoon na la wér na sa téere yooyu sa njaboot ñoo koy doon na fa innahu yati ala nnaasi samaanu harjin la yanisuuna fiihi illa bi kutubihim mu ne ko jamono ngi ñëw ci kanam jamono joo xamante ni xeex ak xuloo ak coow yu bëree bëri dana am waaye lan la nit di wettali ko mooy téere yooyu nga xamee ne dañ ko bindoon kon loolu day wane ne borom xam yi fonkoon nañ bindu lool joxoon ko yitte kenn ci borom xam day wax ne yanbaghi lil kaatibi an yaghtanima tasnif fi muqtabali al-umri li an awaa'ilahu zaman at-talab wa awaaxiruhu kalaalu al-xawaas nee na dana war ci bindkat bi mu yittewoo taalif ci jamono ji nga xamee ne ci la nekkee ci digg dooleem muy jamonoy ndaw marxalatu sabab muy étape bu am solo boo xam ne léeg-léeg nit dana ci toll suñ borom may ko mawhiba ci wàllum bind wala ci wàllum way wala yu ni mel waaye da koy sàgganee bam jàll du ca liggéey dara bam weesu muy rëcc fekk na Euh, réccu dana fekk jëf weesu nee na njëlbeenu dund mooy jamono jaaxame nga nit ki ci la war a sàkkoo xam-xam ndax nit ki balaa bind day jàng day jàng ba xam jàng xeeti xam-xam yu baree bari peeg lu baree bari doo ko mën a taalif bind loo xamante ni su ko joxee ay nit danañ ko mën a jariñoo mu ne nag mujjantalug dund naag ñàkk jot ak yooyu yépp day ñëw di gàllankoor nit ki ba li bëggoon ci bind dootu ko man kon foofu dañ fiy soññu ndaw ñi nga xam ne ñoo tollu ci jamono war a mën a bind nañ gën a yittewoo bind bu baax a baax bañ koo sàggane ndax niñ ko waxee rek ba la boo xam ne bu la ko suñ borom mayee soo ko seetaanee mën naa ne la benn lañ wax ne moom la dund waaye lim bind ci ay téere borom xam ne nee na buñ ko xaymaa ci ak dundam dañuy gis ne bis bu ne war naa bind luy tolloo akub kaye kuraasa te gis nañ ne nit du judd rek tàmbalee bind. nit dana bind ngir fent lu bees andi lu bees. léeg-léeg da danañ gis nit koo xamante ni la muy bind day doon domaine bu bees tàq boo xam ne ña ko ca jiitu woon kenn mosu caa bind mu bind loo xam ne lu bees lay doon kon kooku nit ki ko bind moom moo ko fent nit tamit dana bind ngir mottali lu manqué woon léeg da gis ab téere nit bind ko waaye téere bi dana am ay manqué manqué yu ciy des ci yenn jotal yaak yenn bunt yi yenn leerali su ko defee nit ñëw bind ngir mottali loolee nit tamit dana bind ngir saraa loo xam ne dafa tëju woon téere boom dafa tëju dafa tënk parce que lool te buñ ko sarawut kenn du ko xam nit tamit dana bind ngir gàttal loo xamante ni lu gudd la te loolu buñ demee ba ci biir Serigne Touba dañuy gis ne lu mel noonu daan na ko faral di def nit dana bind ngir boole loo xam ne lu jaxasoo la woon ci ay barab lii nekk fële lii nekk fële mu boole ko tuddee ko benn téere wital ko benn waan nit dana faral di def loolu wala tamit nit dana bind léeg-léeg ngir jubbanti njuumte leen la mbind am ay njumte yu ca am ci wàllum pas-pas wala ci wàllum histoire wala ci wàllum domaine yu bëree bëri keneen ñëw bindaat ab téere jubbanti njumte yi nga xam ne moo ca nekk kon yooyu mën nañu wax ne mooy juróom ñaari sabab yi tax nit di taalif ab téere su ko defee nag Serigne Touba radiyallahu anhu moom yan jubluwaay la amoon ba tax mu doon bind jubluwaay yi sëñ bi amoon ba tax mu doon bind loolu rek jàpp naa ne moom rek mën na tebu boppam waaye dañ ci jël yenn rek yoo xam ne dañ koy junju wane na bokkoon na ci li tax sëriñ bi doon bind bi ci jiitu gis nañ ne am na ay téere yoo xam ne lu jiitu sëriñ biy ñëw taalif ay barab li nekk fële li nekk fële mu boole ko tuddee ko benn téere wital ko benn waan nit dana faral di def loolu wala tamit nit dana bind léeg-léeg ngir jubbanti njuumte léeg nit dana bind téere lam bind am ay njuumte yu ca am ci wàllum pas-pas wala ci wàllum histoire wala ci wàllum domaine yu bëree bëri keneen ñëw bindaat ab téere jubbanti njuumte yi nga xam ne moo ca nekk yooyu ñaari sabab yi tax nit di taalif ab téere su ko defee nag Serigne Touba radiyallahu anhu moom yan jubluwaay la amoon ba tax mu doon bind jubluwaay yi sëñ bi amoon ba tax mu doon bind loolu rek jàpp naa ne moom rek mat na te bu boppam waaye dañ ciy jël yenn rek yoo xam ne dañ koy junju wane na bokkoon na ci li tax sëriñ bi doon bind bi ci jiitu gis nañ ne am na ay téere yoo xam ne lu jiitu sëriñ biy ñëw taalifoon nañ ko waaye téere yooyu guddoon na amaana léegi léeg nit bu ko bëggee jàng dana am jafe-jafe sëriñ bi ñëw nag daan ñu koy gàttalal tënkal ñu ko ci tënk boo xamante ni danañ ko mën a jariñoo mooy li muy junj ci masaalikul jinaan wajattu qad sanafa al axbaaru fiihi dafatira laha asraaru lakinnama kutubuhum li tuuli zahida fiha hadha jiilu wala jul hadha jiil nee na fekkoon naa ay taalif yoo xamante ni ay kàngam ay fóore ñoo ko taalifoon taalif yoo xamante ni làmboo na ay secret yu baree bëri waaye nee na li ëpp ci waajil bi muy ñem jamonoonteel dañ koo dëdd ngir guddaayu téere ba am na feneen fi muy wax ci aljawharu nafis li kay yakuna tuhfatan li kulli man araada xifsahu min abnai zaman ngir mu doon loo xamante nii day doon ak may jàpp ni ci ko am dana ko bëgg a mokkal ndax ku ne gis na ne yi ñu tuddee ay mansuraat muy wesar mokkal ko day jafe lool waaye suñ ko wayee ba mu nosu dana yomb a loolu kon bokkoon na ci li tax sëñ bi doon taalif muy fekk loo am ni wesar wu gudd la mu way ko gën koo tënk gën koo nos ngir ñu man koo jariñoo bokk na tamit ci li tax mu doon taalif mooy dundal as-shari'atul mutahhara muy sharia bi nga xam ne mooy aji laab waaye tamit xaqiiqa bi nga xam ne mooy al munawwara da doon bind ngir dundal ko loolu wax na ko ci tarjumaanu xasida gam te ni mi ngi ko tënkee lafdul jalala muy allahu waj'al ta'lifi xayaatan li wa walil xaqiqati maa ngi lay ñaan nga def samay taalifaat man sëriñ bi mu doon loo xamante ni day dundal sharia waaye doon loo xamante ni day dundal xaqiqa bokk na ci li tax sëriñ bi doon bind ba tey mooy tajdid tajdid mooy yeesal da doon yeesalaat ndax ku dee xam ne ne sëñ Tuubaa dafa ñëw ngir tajdid ngir yeesalaat diine lislaam ku yeesal nag li muy yeesal dana yaatu lool dana yeesal ay xalaat dana yeesalaat ay mbind yoo xamante ni xëy na jiitu woon na waaye am na yu ca yoo xamante ni fasu na wala am na yu ca ne di ay njuumte ay jubbanti yoo xamante ni sëriñ bi di ko def ci biir ay téeréem moo tax mu ne tawaalifa saadaati ujaddidu naasihan li wajhi alladi ala midaadi wa mirqami mu ne taalif yi nga xam ne ay sangam yi jiitu woon ñoo ko taalifoon moom la ñëw di ko yeesal waaye nag di laaye biir xam ne kon day boole yeesal ci bind waaye di laaye biir doomu aadama yi tamit bañ mën a xam fan la ñuy teg seen tànk wax na feneen nawaytu ihya ulumi diini li wacci haadin bi nabi yahdini damaa yéene dundalaat xam-xami diine yépp day mel ne day jëmmal rek li mu doon wax ci magaalixu niiraan fal taqsudu arbaatan inda ibtida taallumin li kay tafuusu bil huda min dalali wa thani nafu xalqi fi ljalali thalisu lil ulumi wa rabiu al amalu mooy nee na booy sàkku xam-xam na nga sàkku xam ngir ñeenti mbir yi bi ci jiitu mooy na nga yéene génn ci ak ñaareel bi mooy nga yéene jariñ mbindeef yàlla yi ñetteel bi mooy dundal xam-xam ñeenteel bi mooy jëfe la nga xam kon ñetteelu bi nga xam ne moom la sëriñ bi tudd mooy al ihya ulum moom sëriñ bi liggéey na ci liggéey bu rëy rëy rey soo demee ci xasidaam gi nga xam ne mooy fathul kaafil baaqil mumiit fi sarfi tawajjuhi kulli mubaridin yamut ma ngi koy wax naan wajaa mimma yanfaxu saxsa bila nihayatin taalima ilmin qubila nee na bokk na ci li day jariñ nit njariñ loo xamante ni amut daytalu ab yemukaay mooy jàngal nit xam-xam boo xamante ni xam-xam bu ñu nangu la loolu sëriñ bi bi mu koy firi day wax ne xam-xam ñaari façon xam-xam la tadris ak tasnif muy jàngale ak taalif nee na bi ci ëpp solo ëpp ci njariñ mooy tasnif ndax taalif moo gën a mën a des ci jàngale kase rek nee na képp koo xamante ni yàlla defal na ko mu am capacité mën a taalif kon kooku day war ci moom mu taalif ndax taalif barkee ngi ci boo xamante ni néewut ci njàngaleem kase rek wax na ci wax ju yaatoo yaatu ci diggante boobu moo tax boroom an-nafahatul miskiya di Muhammad Abdullahi al-Alawi wax ne ne sëriñ bi lim njëkk a def mooy da doon jàngale waaye dem na ba mujj daal jëmale ay mbiram yépp ci taalif ci lay waxe naan istagal tasnifi wa tarki taalimi bi nafsihi li anna al aalima afdalu lahu tasnifu min at-taalim nee na dafa mujj nam doon jàngalee ak yitte jam ko joxoon dëgg-dëgg mu xaw ko wàññi gën a dëgmal nag ci taalif ay téere ngir taalif mooy li nga xam ne moo gën a mën a des waaye moo li ëpp solo ci boroom xam-xam ci jàngale kon loolu doon lu am solo lu mat a bàyyi xel su ko defee nag jëmmi sëriñ bi ci boppam nag ak lim taalif ci ay téere sëriñ Tuba radiyallahu anhu xam nañ ne bokk na ci borom xam-xam yi ëpp luñ taalif borom xam yi nekk Afrique ak sax bu bokk na ci borom xam yi ëpp luñ taalif loolu nag day wane ku suñ borom mayoon la ci wàllum xel mu yaatu waaye tamit ku suñ borom joxoon tawfiix ci ak dundam defal ko barke ci ak dundam ndax ku ne xam ne ne sëriñ bi fanweeri at ak ñett mu nekk ko ci loxo tubaab yi kooku amutoon jot. amutoon temps waaye teewut ànd ak li muy ñàkk ñàkk ñàkk jot jamono jooju liggéey na ci loo xamante ni nit dana am jot te du ca mën a liggéey lu toll noonu euh, yim taalif nag bari na lool maneef na ko dàkkantelee li ko borom nafahatul miskiya di waxee rek mooy suyuti samaanihi al imam as yi ku ne xam na ko ci ay taalifaatam yu bari daanaka fànn boo gis ci fànni xam-xam yi taalif na ci ndax da wax ne moom fànn xam-xam bu mu jàng rek da ciy na yenn fànn yu ndaw ndawaan yi boo jàngee histoire yi nga xam ne day mel ne xawoon na caa am jafe-jafe rek ci la taalifut waaye yi ëpp ci fànni xam-xam yépp al imam as-suyuti taalif na ci kon day mel ne moom mooy suyuti yu samaanihi jamonoom moo nekkoon al imam as-suyuti ndax lim taalif bari na lool su ko defee nag moom sëriñ bi ci ay taalifaatam maneef na ko séddale ci ay xaaj taalif na ci wàllum al aqida al islamiya muy pas-pas wala tawxid waaye taalif na tamit ci al fiqhul islami muy lu jëm ci wàllum julleek woor joxe azakaak aj màkkaak yu ni mel waaye taalif na ci tamit lu aju ci wàllum tasawuf mooy nit nit ki nan lay mën a sellalee nan lay mën a sellalee ay jaamu yàllaam bali muy def mu koy def te yàlla rekk tax lenn ci yi yàq jëf bañ caa dugg muy ay ngistal ay rëy aaw ak yu ni mel ak yu xeet yooyu sëriñ bi taalif na ci lu baree bari waaye même ci langue arabe langue arabe sëriñ bi taalif na ci lu bëree bari ak yeneen fànn yoo xamante ni amaana dinañ ko tudd su ko defee nag bu dee yi nga xam ne moom la sëriñ bi taalif ci wàllu xam-xamu tawxiid mëneef na jaa tudd mawaahibul quddus fi nazmi nasri sayxina sanusi nga xam ne al aqida al ashariya bi ñuy askanelee abul hasan al ashari moom la moom la ci way taalif boobu ki ko taalifoon mooy abu abdullah muhammad ibnu yusuf sanusi ne war naa mat juróom benn téeméeri way ak juróom fukk bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid muy jazbatu sigaar an laibin li xidmati muxtaar muy téere bu am solo bu gàtt lool boo xam ne sax sëñ Modou Lamine Diop Dagana day mel ne ca nubzatu mubaraka ma ngay junju di wax ne tuwaylifun saxirun lil imam euh, muxtaar alkunti sidi muxtaar alkunti moom moo ko taalifoon sëriñ bi jël ko way ko tuddee ko jazbatu sigaar bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid mooy alxidma almutahara bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid fatul fattahul alim alxabir fi basti ilmin yu addi ila al ajril kabir bokk na ci im taalif ci wàllum tawxid manzuma bi nga xam ne da cee way risala ibnu abi zayd al xayrawaani muy bii nekk suñ kanam muy faydul ganiyil mughni fi nasmi ma an suluki yughni dam ne war naa mat ñaar téeméeri bayit ak fukk bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid jaalibatu saada bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid jamul maqamat allati farra ilayha al qawmu dam ne da ciy sara aaya bi suñ borom wax la taxusuhu sinatun wala nawmu bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid faydul alimil xabir xabiril waxid fi la yustaghna anhu min bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid fatu zahiril batin fi nasihati rahili wal bokk na ci yim taalif ci wàllum tawxid mooy mawahibul quddus fi nasmi ma nasarahu as-sanusi nga xam ne moom way na ko ñaari yoon bi njëkk a way boobu bi mu koy way Maam Mor mi ngi dund sëñ Modou Lamine nee na euh, Maam Mor Anta ci la jàngalee tawxid euh, sëriñ Afe ci la ko jàngalee tawxid ak sëriñ euh, yaakaar naa sëriñ maam Cheikh Anta bu ma juumut ñoom ñaar ci leen jàngalee tawxid ne bi mu koy way boobu ma ngi ko war a fekk Mbàkke Kajoor wala ci diggante boobu lay war a doon waaye da koo taalifaat ginnaaw bi ak sëñ Balla Coro ma ngoog sëñ Afe ak sëñ Balla Coro ñoom ñaar la ci sëriñ bi jàngalee tawxid comme ni ko sëñ Axma jubbantee nga xam ne kon bi mu koy way boobu sëriñ bi war a at ndax boobu waajuram mi ngi dund te bi muy woote yoonu murit boobu fanweeraatam bu matee ca lay yam waaye ginnaaw bi da ko wayaat bi mu ko wayaatee nga xam ne da koo tënk yemale ko ci asifaat alwaajiba yi nga xam ne moo war ci suñ borom ak yi jomm ci suñ borom ak yi dagan ci moom ak yónnente yi war ci ñoom yi jomm ci ñoom dagan ci ñoom boo demee ci almajmuatul kubra wala majmua bi nga xam ne sëriñ Modou Diagne daaray Kamir dajale woon na ko da nga ci fekk téere boobu ma la wax su ko defee kon yooyu yenn la rek ci nga xam ne sëriñ bi taalif na ko ci wàllum tawxid su dee nag jëmmi at tasawuful islaami nga xam ne sëriñ bi da ko yitte woon lool doy na ci sëkk rek masaalikul jinaan bi nga xam ne mi ngi ko taalif ci domaine boobu ngam ne téere yu bëree bëri ci la sukkandiku waaye mën na ñee tudd benn rek muy xaatima tasawuf daanaka xulaasa la ca moom comme niñ ko xamee nga xam ne booy xool mi ngi war a tolloog eh, ci ay bayit junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett bokk na ci téere yooyu mu taalif ci alam tawxid beneen masaalikul jinaan fi xidmatil mutahharil janaan moom day mel ne ci taam li may wax ne ne urju sala boo xamante ni day jëm ci wàllum fiq ak tawxid ak tasawuf waaye booy xool daanaka tasawuf bi moo gën a bari bokk na ci yooyu munawiru sudur la dal manazili wa inda duur nga xam ne moom mi ngi ci way téere bi nga xam ne al imam al ghazali moo ko taalif doon borom xamam boo am ni sëriñ bi day dellu ci moom lu bëree bëri muy bidayatul hidaya te boo delloo ca an nubzatul mubaraka nee na bokk na ci téere yi njëkk am moom sëriñ tubaa bi mu demee ba suñ borom dogal mu jàng arut ba jekk ko ci la ko way tuddee ko mu layinu sudur ginnaaw bi ci la ko folli tuddee waat ko mu nawiru sudur bokk na ci téere yooyu magaalixun niiraan wa mafatixul jinaan nga xam ne ci tasawuf la jëm mi ngi tolloog téeméer ak juróom-ñett ñoom ne kon leeral na ci teggi ni jàng xam-xam leeral na ci lu aju ci wàllum tasawuf ay usulam ak yenn yu mel noonu bokk na ci yim taalif ci tasawuf jaalibatul buruur wa daafiatul jaalibatul buruur wa daafiatul ghuruur nga xam ne kon moom mi ngi ci way moom it tasawuf muy tolloog juróom benn fukk ak ñett ci ay bayit waaye bokk na ci taayam bu siiw boobu nga xam ne dañ koy jàng jàpp ne xasida rek la muy xoqal bukaa bi nga xam ne sëriñ bi da cee andi lu am solo ci wàllum tasawuf moom it euh, téere boo am solo la boo xam ni bu mat a diraasa mat a jàngat bokk na ci téere yooyu ilhamul wadud fi jawaabi mahmud nga am ne kenn ci ay taalibeem la ci tontu am na ñu wax ne sëriñ mahmud mbegare moom la ko sëriñ bi bindaloon am na ñu wax loolu ci gëstukat yi waaye tamit taalif na ci adab muy ay teggin muy nax ju xadaayil xaaj fi ma min al adabi ilayhi al muridu yaxtaaj ngeen mi ngi ci way euh, benn téere boo xamante ni muhammad alxaaji as-Sinqiiti moo ko defoon ci wàllum teggin sëriñ bi daal di koy jël way ko ci luy tolloog ñaar téeméeri bayit ak fukk ak ñaar donte ne dana ci andi ay way yoo xamante ni da koy jële ci ay waykat yu fasanti ko yu wute lool bu dee nag ci wàllum alfiqhul islaami lim taalif ci fiq muy lu jëm ci wàllum julleek woor ak adakaak aj màkkaak yu nu mel bokk na ca tasawdu sigaar tasawdu sigaar doon lu am solo loo xam ne lu mat a bàyyi xel euh, lu mat a bàyyi xel muy téer la boo xam ne sëriñ bi moom it ci wàllum fiq la ko jëmale ak tawxid ak tasawuf waaye buntub ñaareel ba lépp ci wàllum fiq la ko jëmale su ko defee aljawharu nafis moom it sëriñ bi mi ngi ko way ci wàllum fiq nga ne mi ngi ci way téere bi nga xam ne alaxdari bu siiw bi nga xam ne xam nañ ko ci alfiqhul maliki yi di war a tolloog juróom benn téeméeri bayit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett na ca silaahu ahlil xawfi nga xam ne fi ilmil fiqh bi nga xam ne moom la ci way al moo ko taalifaay imam awfi moom ba léegi gëstukat yi ñu ngi war ban awfi la ndax dafa am ñaari awfi ban la ci war a doon waaye ci al imam la ko sëriñ bi jëlee su ko defee nag mbokk na ci liggéey yu rëy yi nga xam ne sëriñ bi liggéey na ko ci wàllum fiqhul islaam yi mooy li nga xam ne moom la xam muy téere bi ñu tuddee risala ibnu abi zayd al xayrawaani ñu koy jàng ci majalis ku ne xam ne ne sëriñ bi saraana ko saraa bu mat saraa boobu am nañu ko gis ci yenn ci kilifa yi nga xam ne yore nañ ko saraa ko saraa boo xamante ni saraa bu mat muy risala bi ñu bari xay na amaana gisuñu ko waaye am na kilifa yoo xamante ni ñoom ñoo ko yor bokk na tamit ci téere yi nga xam ne da koo taalif ci wàllum alsharia al islaamia muy nafaayisu durar fi kalimaati xayril basar nga xam ne téere bu am solo la boo xam ne sëriñ bi mi ngi ko jëmale ci xadis nga xam ne arbauna xadisan ñeen fukki xadis la ci andi yoo xam ne ca tàmbalimaay ba wax ne ne xadis yam ci andi yu wér la kon kooku yaakaar naa dana tontu gaa yi dal ci kaw suñu mag ñi di wax naan xam-xamu xadis fonkuñu ko woon wala taxutoon ñu géeju ci wala yu ni mel sëriñ bi bind na ci téere boo xamante nii sëriñ Mod Lamine Diop Dagana tudd na ko ci Irnaul Xadim tey téere bi am nañ ko gis nañ ko doon lu wér loo xamante ni sëriñ bi moo ko bind bokk na ci liggéey yu rëy yi nga xam ne sëriñ bi liggéey na ko ci wàllu xam-xam mooy barzenji bi nga xam ne moom lañuy jàng bu gàmmu ñëwee bu gàmmu ñëwee barzenji boobu ñuy jàng sëriñ Abdou Samad mu sëriñ bu Mbakke bi muy taqdimal Abu Madiana bu Kebe ci nusratu sarif boobu nga xam ne liggéey na ci bañ génnee ko ba mool ko wax ne ne sëriñ bi euh, saraana ko bokk na tamit ci liggéey yim liggéey ci wàllum naxwu muy làng arabe muy langue arabe langue arabe bi mooy saadatu tullaab waraaxatul i'raab nga xam ne da cee way muqaddama ajrumiya mi ngi tollook ñett téeméeri bayit ak juróom ñett sëriñ bi way na ko ci wàllum naxwu waaye li ci gën a yéeme ñi koy jàng di ko seetantal misaal yi sëriñ bi indi daa wute lool ak misaal yi baaxoo xam ci téere naxwu yi misaal yu am solo yom da lay jàngal naxwu di la yaraale di la yee di la tàggat di yar saru doon lu am solo lu mata bàyyi xel xam naa day mel ne téere bi ñu doon wax muy mawaahibul quddus day mel ne sëriñ seex coro ak sëriñ aafi mbàkke la ko Mamor Anta Sali jàngaloon muy sëriñ seex coro ak sëriñ aafi mbàkke su ko defee euh, sëriñ bi tamit am na liggéey yu liggéey ci wàllum langue arabe alfiya ibnu malik sëriñ Sohaybu sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Sohaybu wax ne ne ba tey it sëriñ bi saraano ko ci téere bi ñu waxoon sànq junj na ca lu mel noonu alfiya ibnu malik nga xam ne naxu lay jàngale nee na sëriñ bi saraano ko kon day mel ne liggéey na ci wàllum luga arabiya muy langue arabe waaye liggéey na ci li ñuy tuddee asharia al islamiya muy tawxid ak fiq tasawuf ak yu waaye tamit noonu la amoon yéene fànni xam-xam yépp mu bind ci loolu sëñ Moustapha Lo lu mel noonu jëlee ko ci Serigne moo Lamine Diop daggana mu ne moo ko nettali ne Serigne Touba wax na ko ne fànni xam-xam yépp da cee amoon yéenay bind ci tudd ca yu bëree bëri lu mel ne usul lu mel ne balaaxa lu mel ne euh, mustalahul hadis xeeti xam-xam yu bëree bëri daan ne nag waaye tagg yi mu doon tagg yonte bi alayhi salaatu salaam day mel ne moo ko gàllankoor ba na nga xamee noonu la ko bëggee woon amewu ko noonu waaye fànni xam-xam yépp Serigne bi amoon na yéen liggéey ci kon yooyu yan la yu ndaw rek ci yi radiyallahu anhu liggéey na ko ci xam-xam bu dee ci wàllum julli ci yonente beeg tagg ko liggéey na ci lu bëree bëri waaye xëy na maneef na koo tëb yam ci téere yi nga xam ne moo jëm ci téere xam-xam yi rek su ko defee nag euh, lenn ci njabootu Serigne Touba radiyallahu anhu ak li nga xam ne taalif nañ ko danañ ci tudd rek kenn ci ñoom muy Cheikh Mamadul Moustapha Cheikh Mamadul Moustapha way na lu bëree bëree bëree bari bokk na ca xasida goom nag gi nga xam ne da ciy martial Mamor Jaara nga xam ne mi ngi ko tàmbalee gaydul aramili wa dia fi jamiiha fi usri naw yusrin li waccir raziqi doon xasida gu am solo am na beneen boo xamante ni mu saajala la bu doxoon digganteem ak sëriñ mot roqaye bu sa ak sëriñ fàllu ak am na ñu ne Muhammad Abdullahi Asin Qayti la dinaari gànnaar yi muy hal fiikum maajidun nat bun yamun no alay doon xasida gu neex nga ne wolof ak arab lay dugal ci biir mbokk na ci li nga xam ne Cheikh Mamadul Moustapha liggéey na ko ci wàllu xam-xam mooy def na ay daawaat ay ñaan yu baree bari yoo xam ne ci arab la ko bind bokk na ci ñaan yooyu nga xam ne da ko defoon jamono yi nga xam ne guerre mondiale bi mi ngi jag jege jage si woon loolu ku dem ci mathura min al xalifatil azam bi nga xam ne seriñ Mbacke Madina dajale woon na ko mu jëm ci ay dénkaanay Cheikh Mamadul Moustapha ak ay wayam ak yu ni mel da nga ca fekk yu baree bari am na xasida goo xam da ko defoon ci istisqa muy baaw naan mi ngi tàmbalee alhamdulillahi ala wujudi rahmatihi wa lutfihi wal juudi bokk na ci xasida yooyu xasida gi am ne da ko defoon ci taayif ya rabbi xaqe ma rajawtu minka wal takfini al ida maan wa danka kon yooyu yan la rek ci li nga xam ne Cheikh Mamadou Moustapha euh, def na ko bokk na ci tamit xasida yi nga xam ne def na ko muy xasida goo xam te ni xusnul maab bi nga xamee ne sanc na ko 1914 ci ndigalul sëriñ bi wax ne ne aubu ila rabbil bariyati musgada yuhassinu li husnal maabi maabi xam ne xasida gu neex la kooku ku dellu ci téere bi ñu waxoon muy ad'iyatul mubaraka ma'thura min munajati saykhina al khalifati al a'zam bi nga xam ne maam Cheikh Ndiaye mu bàyyi sëriñ Ndiaye alim moo ko bind sëriñ Moustapha Mbay Longoor muraajaa ko ak sëriñ Basiru Silla da nga ca fekk lu bëree bari ci lu jëm ci li Cheikh Mouhamadul Moustapha bind Cheikh Mouhamadul Fadil bind na lu bare baree bari ci wàllum way bokk na ci xasida gu siiw googu gim doon jaayantee ak sëriñ bi ya yuha sayxu nafisul murtaja yaa fatixan ma qablu kaana murtaja bokk na ci xasida yooyu yaa sayidan fil maali qalla sarwaaka wa yaa muhibban fuaadi dahra maswaahu nga xam da ci siyaare sëriñ bi bi mu koy siyaare ci la way way yoyu ak xasida gi am ne marsi bu Jaara hiya dunya fa in sarratka yawman fa innal husna xaaibatu sururi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay way yu bëree bëri yu mu def moom Cheikh Mamadou Fadil su ko defee euh, Cheikh Mamadou Amin Baara mi nga xam ne kenn la ci njabootuk Serigne Touba radiyallahu anhu moom it liggéey na lu rëy rëy ci wàllu xam-xam bokk na ca liggéey yooyu nga xam ne Cheikh Mamadou Amin Baara liggéey na ko ci wàllu xam-xam muy xasida Munawwirul Bunyaan doon xasida gu siiw goo xam ne ci wàllu xam-xam la jëm bokk na ca xasida goo xamante ni mi ngi tàmbalee alhamdulillahi al mu'til fadli wal karami bokk na ca xasida goo xamante ni mi ngi ko tënkee euh, rabbi ighfirli wali walidi nga xam ne at-tawbatu nasuh bokk na ci xasida yooyu xasida goo xam mi ngi ko tënkee arafi daaru rahman bokk na ci ay liggéey moom sëriñ baara way na xasida goo xamante ni nga mi ngi tàmbalee hamdan li rabbin qad tayyaba mel ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké suñu Abdoul Ahad li ci doy waar mooy ñu bari dañoo jàpp ne bindut am na jamono ma am sama benn mbokk ñuy waxtaan ba mu koy tuddal li sëriñ Abdou Lahat way mu ne ma sëriñ Abdou Lahat man damaa jàppoon ne bindut dara ma ne ko nag léegi jafe-jafe bi mooy léeg-léeg dañuy waxtaan ci ñoom ba mu jeex duñ tudd liñ bind moo tax sëriñ mag ñi ñu jàpp ne binduñu waaye ñu ci bëree bëri liñ bind kenn xamul nu mu toll ab laat bokk na ca ay mbindam xasida goo xam te ni moom da ciy tagg sëriñ bi di ci wane ak taalibeem ataytuka al yawma bilan qitaa'i kulliyati ya xaadimal mutaa'i bokk na ca xasida gi am ne mi ngi ko tënkee euh, yaqudu nii li kasratil qasaidi kawnuka indi mukthiral fawaidi yaa man bi nuuri jamalihi natakarramu wa bi xidmatin li janabihi nataallamu loolu boo demee ci téere bi nga xam ne sëriñ abogay dajale na ko da ca fekk way yu bëree bëri muy xarxu aadatil gawsil multahat fi xayaati as cheikh abdul ahad kon loolu rek doy na ci sëkk ci wane na sëriñ abdul ahad bind kat la woon waaye tamit way na tamit jëme woon ci njuge kebe ay way inna man laada bil xadimil muraadi laada bil mustafa sabili rasaadi ak way yoo xamante ni mi ngi ko jëmee tamit ci njuge kebe ba tey inna fi qissatil kalimi wa qaaru na i'tibaran wa ibratan lil ibadi ak yeneen ak yeneen ak yeneen bokk na ci ñi nga xam ne tamit taalif nañ ci morid yi ci njabootuk sëriñ bi mooy sëriñ Sohaybu bu Mbàkke sëriñ Sohaybu bu kat bu mag boobu taalif na lu baree baree baree bari ci xam-xam dañ nañ ci tudd téere bi gën a siiw muy quratul ayni naylul awtaar fi ma yukaffiru adh-dhunub bughyatul muridina wa ghunyatil mustarfidin nga xam ne moom ci arab la ko taalif bu dee quratu ayni moom ci wolof la naylul awtaar bale tamit ci arab la ko sëriñ soy bu taalif bokk na ca usulu tasawuf adabu tilawatil quran loolu taalif na ko ak ay taqris yum def ci yenn ci téere yi lu ci mel ne kalimatullahi yal oliya kon ñooñu rek ci njabootuk sëriñ bi ñooñu doy na ci sëkk sëñ Cheikh Gaynde na waxtu yi duñu may ñu détaillé moom it bind na lu bëree bëri kalimatullahi al-ulya ak Serigne Salihu Mbacke mu Cheikh Mahamadul Moustapha way na lu bëree bëri ak ku alxalifa bii nga xam ne moo fi nekk Cheikh Mouhamadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasara bokk na ci ay taalifam as-sajaratu ar-ramziya ila maani saadati al abadiya ci arab la ko bind kalimatu ijaas saxsiyatu Cheikh Mouhamadul Basir nga xam ne ci histoire Serigne Basiru la jëm bokk na ci yooyu ba tey diraasa boo xam ne da ko def ci saxsiyatu Cheikh Ahmad Bamba bokk na ca yooyu mooy tagg bi nga xam ne moom la taggee sëriñ basiru enzim bi qaidi jundi xaadimi ahmada muhyi tariqati bi dilail xidmati ak uhibbuka ya ilahi hubban mutabaa wa min dhaka hubbun linnabiyi daruriya ak way woo xam te ni mi ngi ci way sëriñ saalix uhibbuka ya sayxi wa musliha xaalina salaahuka min ahlil ilahi mushahidu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen sëriñ abdul xaadir mi nga xam ne moom it euh, dañ ko fàtte woon waaye taalif na téere bu am solo muy xersul muslimin nga xam ne ci ay ñaan yu ni mel ci la jëm sëñ Modou Abdou Khadir taalif na ci soxna jaara ab téere taalif na ci Cheikh Mamadou Fadil ab téere donte ne sax xëy na gisaguñ ko waaye wér na ne taalif na ko bu dee bi mu taalif ci Cheikh Mamadou Fadil sëriñ Modou Mamoun Niang am na lu mu ci andi ci biir an-Nahjul Xawim kon ñooñu rek ñooy njabootuk sëriñ bi su ko defee nag mag ñi àndoon ak ñoom ku mel ne sëriñ Mbàkke Buso moom li mu taalif daa bëri lool ci fiqh ci tasawuf ci wàllum tawxiid bokk na ca taalifam yooyu yi ci gën a siiw mooy amaanul balit min xatarit taqlid nga ne ci al aqida al ashariya ci la ko taalif bokk na ca yooyu lisaanul aqi yatakallam fa ansitu lahu ayyuha sénégaliyun bokk na ca yooyu euh, mooy xasida goo xamante ni mi ngi ko tàmbalee arakatu aatis shi'ra wal qalbu haimu ak boo xamante ni mi ngi ko def ci fànn rasmil mushaf sarif ak risala boo xamante mi ngi ko jëmee woon ci xaakim bi nga xam ne mooy brevet nga xam ne jamono sëriñ bi moo fi nekkoon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay taalifaatam sëriñ Momar Sey Nibras Njàmbur nga xam ne kenn la ci ñi génnee ci école maam maam Thierno bi jàngee na ci moom taalif na téere bu am solo ci waxtaan yi sëñ beeg yu ni mel muy at-tamyiz bayna al-haqq wal baatil waaye way na lu bëree bëri defal na marsiya Mamor Diarra defal na marsiya Cheikh Mamadou Moustapha defal na marsiya Cheikh Mamadou Fadil ak ay murasalaat yu bëree bari yu am digganteem ak lenn ci mag ñi ci wàllu xam-xam ak yu ni mel digganteem ak Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñeneen kon ñooñu ñenn lañ rek ci ñi xam ne ci mag ñi àndoon ak sëriñ bi taalif lu bëree bari sëñ Muxtaar Bintaloo taalif na lu bëree bari sëriñ Mouhamadou Diaw Baxa taalif na lu bëree bari waaye tamit sëriñ Moussa Ka taalif na lu bëree bari sëriñ Baye Jaxate taalif na lu bëree bëri sëriñ Mouhamadou Boussa di doom ci sëriñ Mbàkke sa taalif na lu bëree bëri sëriñ bu Busa moom it kadalika taalif na lu bëree bari ak sëriñ Asan sa doom ci sëriñ Mbàkke Busa taalif na lu bëree bari ñoom ñëpp di ay boroomi xam-xam yoo xam ne liñ taalif ci ay téere bari na lool ci wàllu way yenn di ay téere xam-xam su ko defee nag borom xam-xam yi nga xam ne ñooy dund ci jamono jii ñi xam ne nag ñoo ci taalif ñu tànn ci ñenn rek ngir njëkkante ak waxtu wi bokk na ci ku mel ne sëriñ Cheikh Waalo Mbàkke doom ci sëriñ Ibrahima Mbàkke mu Cheikh moom dajale nañ ci benn mañ moo boo xamante nii liggéey nañ ci ba dajale ko xëy na jombut walaa yàgg def na ko mool lu jëm ci ay wayam marsiya bi mu defal maamam Cheikh Saleh Cheikh Abdul Murtada Serigne Khadim Khalifa Darou Khoudoss Serigne Malick Touré muy Serigne Adi Touré Fass ak Zadul Hujjaj wal Mu'tamirin nasmu ad'iyati az-ziyara bil madinati al-munawwara ak ay daawaat lu mel ne nasmu bi nga xam ne mooy xatmul quran bi ñu jàng way na ko moom Serigne Cheikh Waalo Mbacke doon téere bu am solo boo xam ne bokk na ci ay taalifam. waaye euh, ku mel ne sëriñ xaadim Moustapha Mbakke taalif na ci wàllum miiras téere bu am solo boo xam ne mooy tashilu siab fi ilmil faraid ku mel ne sëriñ Sohaybu Abo Kebe taalif na ci dunduk sëriñ Saalih ab téere waaye diraasa na tamit minanul baaxil xadim waaye tamit taalif na lu bëree bëree bëree bëree bëri ci ay fànni xam-xam yu bare bëri yoom xam ne way na ci way na ci usulu fiq ab alfiya boo am te ni junniy bayit ci usulu fiq soxay bu kebe di sët ci sëriñ saalix nee na ma sax tàmbali woon naa way ci mantiq tàmbali woon naa way ci falsafa tàmbali woon naa way ci mustalax waaye eggalewu ko nga xam ne fànn yoo xamante ni fànn yu néew ñu gis ñu ci taalif yooyu yëpp nga xam ne ay way la ci def ak way ni mu jafee bokk na ci tamit ñi nga xam ne taalif nañ lu bëree bëri ku mel ne sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke doon borom xam-xam mag doon bindkat doon waykat danañ ci tudd yenn rek ana lastu mubdian bi hamdil maliki ida antami lil ashari wa maliki don xasida gu neex lool bokk na ci ay wayam kayfa usni alayka ya xayra haadin bada xawlil qadimi gaarami daad yi ngam day mel ne da ci tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye tamit xasida gi nga xam ne moom la def ci taqris minanul bàyyil xadim bu sëriñ basiru nga xam ne da ko way andi ci yu yaatu buntu yaag lam lamboo ci lay waxe naan kitaabu minanil baaxil xadimi ahsanu ma kutiba fi sayxil xadim ak yenn way yu bëree bëri yom te nii yeneen yum def ku ci mel ne sëriñ abdurahman mii bind na lu bëree bëri lu ci mel ne kaarisatun wa ayatu kaarisa ak nasmu suwari at tanzil ala hasabi tartibiha fi nuzul tagg na sëriñ tuuba ay yooni yoon defal na marsiya si abdul ahad si abdul xaadir defal na marsiya sëriñ saalih defal na marsiya waajuram sëriñ abdul xudus defal na marsiya sëriñ abibu mbàkke mi nga xam ne ab sëriñam la jàngal na ko ak yeneen way yu bëree bëri yoo xam te ni def na ko Serigne Moustapha Salih taalif na téere boo xam te ni mi ngi ko tuddee al ayatu tanzilu wa taarixu yu saddiqu xam ne ñu ngi ko mool 1999 way na Serigne defal na marsiya Serigne Abdoul Aziz Dabbaax ak yeneen ak yeneen ak yeneen bokk na ci ñooñu Serigne Mourtada faadil di doom ci Serigne Fadil euh, Serigne Seexuna mu Serigne Mourtada Fadil di sët ci Serigne Fallou euh, téere bii nii rek nekk siñ kanam benn bi di faydul ghanil mughni moom mooy ki nga xam ne moo ko saraa tuddee ko al mughni fi maani faydil ghani al mughni way na tamit ci mustalahul hadis tuddee ko euh, yaakaar naa fatul qadir fi nadmi kitaabit taysir kitaabu taysir doon téere bu am solo ci mustalah moom moom la way sëriñ xalil mbake mu sëriñ basiru mu sëriñ fàllu moom it bind na lu bëree bëree bëri ci ay way bokk na ci yooyu dalilul xayaraan aw kawkabu munawirul buldaan nga xam ne ci tasawuf la jëm ak mafatihul ulum wa mukasifu al ghumum fi ilmi al mustalah ak mansumatu mawahibur rahman nga xam ne mi ngi jëm ci ulumul quran al mughni anil asfari fi ilmi al faraid nga xam ne ci faraid la jëm sëñ Cheikh mii nee na ma tàmbali naa way way yoom di nga ko jëmee ci riwayatu wars waaye eggagut waaye saraana tamit téere boo xamante ni mooy nuxbatul fikar mu tuddee ko kansul muftaxir li maarifati asmail xabar fi sarhi nuxbatil fikar nga xam ne ci mustalax la jëm Euh, bokk na ci ñooñu sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke mi nga xam ne rakk la ci sëriñ Mamoor Amdi moom way na lu jëm ci wirdul maaxuus tuddee ko fathul maziyati fil awraadil muridiya way na tamit irwa u nadim téereb irwa u nadim bi ba mat lépp way na ko tuddee ko muwaahibul muin fi aqdi nasri sayxina al amin doon téere bu am solo ak ku mel ne sëriñ Saalix Gay doon gëstukat way na lu bëree sulamu tullaab ala tariqil irsi wal xisaab nga ne mi ngi jëm ci miiras misbahul muqtafi fi ilmay arudi wal xawaafi nga xam ne ci arud ak xawaafi la jëm ak minahul albaab fi nuktatil xuruf wal i'rab nga xam ne ci wàllum naxwu la jëm ak safinatul wusul fi lujajil furu'i wal usul nga xam ne mi ngi jëm ci xam-xamu usul ak ñeneen ak ñeneen ci ay bindkat yu bare bëri ñu ci mel ne Baye Sëñ Bakk Abdourahman Sëñ Cheikh na Bakk Abdoul Wadoud Alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci ay gëstukat sëriñ Sambu Saak ñoom ñëpp bind nañ lu bëree bëree bëree bëri lu jëm ci ay téere ak ay maqalaat yoo xamante ni yu am solo yu gànjaru lool su ko defee nag euh, ngir ñëw ci tomb bu mujj bi nga xam ne jàpp nañ ne moo ëpp solo nag ci waxtaan wi mooy yii ñu tudd ci ay taalifaat te doon lu bëree bëree bëree bëree bëri loo xamante ni waxtu yi mayuñu ñu tudd yépp détaillé ko ci bari dañ koy tëb leeral ya ca war daanaka duñ ko man ngir njëkkante ak moom lan nag mooy suñ taxawaay bi nga xam ne moo ñu ci war ñun murid yi taxawaay bi mën nañoo gis ne dañ koy tënk ci yenn ci ay mbir ku ne xam ne ne sëriñ bi ndono li ëpp solo ci ndono lim ñu bàyyil mooy xam-xam di ñaan mbooloo mu ko ci liggéeyal wali yahab bi kulli xarfin minha jamaatan xaadimatan wa sunha yow suñ borom maa ngi lay ñaan ci mafaatiwul bisri al kubra bépp araf bu ne ci xasida gi nga may ma mbooloo moo xam ne dañ may liggéeyal te nga ñoŋal leen aar leen kon war nañ cee liggéey bu baax a baax liggéey bi mooy lan war nañ koo dirasa war nañ koo tarjama muy traduire ko ci yeneen langues yi ba nit ñi mën koo xam waaye war nañ koo gën a bindaat dëppale ko ak jamono defaat ci ay leeral comme ni nga xamee ne noonu la ci yenn mbokk yi di taxawoo su ko defee bu dee ci wàllum naa bi am na ci ñu ciy liggéey euh, liggéey nañ ci liggéey yu am solo lu mel ne dayra fatul ghafaar bi xam ne moo nekk fële ca maghrib rawdu rayahin ci wàllum dirasa dirasa nañ téere yu bëree bëri lu mel ne masalikul jinaan 2014 lu mel ne mawahibul quddus 2015 lu mel ne aljawharu nafis 2016 ak yeneen téere yoo xamante ni ñu ngi koy isdar waaye yi ñuy dirasa ci téere yi jëm ci xam-xam yooyu yenn la ci bu dee daayira bi nga xam ne mooy fatul ghafaar def nañ ay anaaya yu bëree bëri bokk na ca manzumataani fil aqida wal wa tasawuf muy tasawdu sigaar ak tasawdu subaan bokk na ca salaasu manzumaat nga xam dañ caa boole munawiru sudur maghaalixu niiraan jaalibatul buruur bokk na ca nahju qadaayil xaaj rabita xadimiya ñoom it ñu ngi ciy liggéey liggéeyu am solo ku ne gis na irwa u nadim diraasa nañ ko taqiix ko liggéey ci liggéey bu am solo ñoom abo madiana soy bu thiaw ak siñ mamoor mbàkke am di ak ku mel ne sëriñ Seexuna mu sëñ Murtada mu sëriñ Fàllu ak ku mel ne sëñ Issa yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi liggéey ci liggéey yu am solo yoo xamante nii ci wàllum lu jëm ci euh, téere yi jëm ci histoire sëriñ bi lu mel ne Irwa un Nadim wala lu mel ne diwaanu Cheikh Ibrahima Diop Almasari yi ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi ci di ko liggéey te eggagut ñuy ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala sottal yooyu yëpp su dee yenn liggéey yi nga xam ne ay benn bennaan def nañ ko am na yom te ni ay benn benaan yoo ko def lu mel ne taarixul masjiday nii nga xam ne masjidu Touba ak Jurbel la ci sëriñ Modou Lamine Diop Dagana din wane taarix bi ni mu demee ak histoire am sëriñ Seexuna Mbakke mu sëriñ Murtada Fadilu liggéey na ci liggéey bu am solo ci taqiix ko dëppale ko ak jamono waaye tamit jazaau sakur fi jawaabi Abdul Latif suñ mbokku sëriñ Murtada bu sa alqaadi ak sëriñ Mamor Mbakke am di ñoom ñaar liggéey nañ ci liggéey bu am solo saadatu tullaab muy téere bi ñu waxoon sànq abu mariana sony bu thiaw diraasa na ko taqiix ko moom it mool nañ ko xëy na jeex na ci jamono ji ñu toll waaye doon téere bu am solo dalilul xaayir fi gaybati cheikhi fi ljazair nga xam ne sëriñ baara moo ko bind ci istuwaaru sëriñ tuba euh, suñu mbokk mouhamad bamba daraame liggéey na ci liggéey bu am solo moom it bokk na ci diraasaat yooyu nga xam ne def nañ ko ci jaamia yi yu ci bari bëri euh, mi nga amee nag foofee ca lu mel ne mansumatu jësbati sigaar dirasata xeex mamor ka ak lu mel ne nasmu umul barahin nga xam ne dirasata xeex sayid xaadim mbakke ak silaahu ahlil xawfi euh, sëriñ mouhamadul fadil mbakke mu sëriñ mamor fadilu ak al aqida al ashariya min xilaali manzumati tasawdu sigar dirasa ak taqdim abu madiana soaybu thiaw al aqida al ashariya al muassala min xilaali manzumati tasawdu subban ki ko dirasa moom mooy al bahis muhammad sar ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ci ay dirasaat yu ñu defee foofu yu bëree bëree bëri xëy na waxtu yi du ñu may ñu tudd yëpp waaye bu ñu ci tuddee yenn yi rek day waaye tamit bokk na ci liggéey yu am solo yooyu nga xam ne ñu ngi koy tàmbali mooy saraa nag mbind sëriñ bi ndax sëriñ Tuubaa ñu bëree bëri dañoo jàpp ne téere yi leer na mëto saraa nañ ko bàyyi na meloon am na ñoom gis-gis boobu lañ amee ba léegi waaye jamono buy dox dañoo war a dox ànd ak jamono moo tax liggéey bu am solo bii nga xam ne ñoom waa dayre bi nga xam ne ñoo nekk fële ca maghrib di liggéey muy rabita xadimiya di saratere sëriñ bi doon lu am solo abu na soy bu thiaw sarana tasawdu sigaar ba mool nañ ko sëriñ seexu naa mi nga xam ne moom laa doon sànq moom it sarana al mughni fi maani faydil ghani al mughni nga xam ne sëriñ tubaa ma ngi ca way bunt ba jiitu ca risaala muy baabul aqida moom la ca way moom sarana ko saraa bu yaatu lool bokk nañ tamit ci nga xam ne liggéey nañ ci wàllum tarjama sëriñ sàmbay yàlla na ko yàlla yërëm liggéey na ci tarjama mbindi sëriñ bi lu mel ne masalikul naan ku ne xam ne ne traduire na ko ci langue français lu mel ne nax ju xadaayil xaaj nga xam ne mool nañ ko mu ànd ak bi nga xam ne mbokk yi waa dayre fatul xafaar moom lañ génnee traduire na ko silkul jawahir traduire na ko mool nañ ko ak xoqal bukaa traduire na ko mool nañ ko te loolu sax am na kaset boo xamante nii day leeral ne Serigne Abdoul Ahad moo ñëw Louga sàkku ci moom mu liggéey ci téere yooyu kon Serigne Abdoul Ahad bëggoon na mbind Serigne Touba yaatu doon loo xamante ni dañ koy leeral ci langue yépp ba ñépp man caa jariñu bu dee ci wàllum wolof bi ku ci mel ne Serigne Alhaaji Mbakke mu Serigne Moustapha Absa liggéey na ci liggéey bu am solo li ko tàmbalee ca Tazawudu Sigaar ba ca Masaalikul Jinaan yépp firi mu leer nañ ñi nga xam ne meññetum nangam la koy tuddee ba mu jeex téere par téere ak yenn ci dénkaanay sëriñ bi waaye yëmu ca waxtaani sëriñ Tuubaa yi juróomi xaaj nga xam ne yi yim jëlee ci mag ñi ad diyaafatu samadiya moom it di xaaj yu bëree bëri loolu liggéey na ci kon loolu daal ci tënk lenn la ci téere yi nga xam ne mag ñi liggéey ko ci lu aju ci xam su ko defee nag tawsiyaat yi nga xam ne moom lañ koy tëjee laataa ñuy ñëw ci xaatima bi mooy nag lu mel nii liñ tudd ci ay téere ci ay téere yu bëree bari ci domaine yu bëree bëree bëree bëri day mel ne ba léegi am nañ ay jafe-jafe jafe yooyu gëstukat yi gëstu am nañ ko waaye jafe-jafe yooyu ñi leen war a jàppale day mel ne ak seetaan gi ñu leen seetaan yooyu yëpp doon loo xam ne day tax liggéey bi na war a feeñee feeñu téere yu ci bëree bëri murid yi boo leen di wax naan téere sàngam diraasa nañ ko du duñ duñ ko yëg ndax amaana nañ ko war a médiatiser ba mu tasaaroo des na bu baax a baax ngir ñàkk ay moyens ñu war leen a jàppale war leen a dëgëral ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba di ko liggéeyal yoonu murit ci xam-xam ñu xam ne xam-xam mooy li ëpp solo ci yoonu murit buñ ko sàgganee rek day ne sàggane nañ lépp moo tax kon tawsiyaat yi ñi ngi ñaan ak a sàkku ci kilifa gu mag gi muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ak mbokki boroom xam-xam yi nga xam ne ay kilifa lañ nekk ci yoonu murit ñu dimbale ñu rek tabaxal ñu benn markas boo xamante nii dañ fay gëstu xam-xam ak di tasaare lu aju ci njàngaleem sëriñ bi ndax yoonu murid soxla woon na ko muy markasu saqaafa lil baxsi wa nasri al ilmi waaye tamit dañuy soññ ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci gëstu xam-xam liggéey yu am solo yi nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy liggéey ci seen dooley bopp seen coonay bopp daanaka néewaan nañu leen di jàppale téere yi ngal buñ ko génnee nañ koy jënd ngir jënd giñ koy jënd dana leen gën a ñaax dana leen gën a soññ ñu gën am farlu ci liggéey ndax daanaka téere yi léeg-léeg da koy yor boo koy wanee kenn mu ne la gars yi seen téere yi li koy jaayee daa seer te suba boo génnee mën ngaa dem jënd téere boo am naar moo ko taalif mën nga ko jëndee 10 000 mën nga ko jëndee 15 000 lan moo tax léegi ñu naya def ci suñ téere yi nga xam ne suñ doomi réew ñoo ko bind muy téere yi sëriñ baa téere yi mag ñi àndoon ak sëriñ bi nañ leen dimbale jënd téere yi téere yi jar ñu mën a liggéey liggéeyal sëriñ Tuubaa balaa yàgg téere ku ci amoon lënt-lënt dootoo ko amati loolu liggéey la bu ñu war a liggéey bokk na ci tamit li ñuy saraxu ak di ko yelwaan ak di ko ñaan muy mbooleem seexi sëriñ bi ak kër sëriñ tubaay yépp nañ ñu dimbale bindal ñu jaar-jaari mag moom moomee ba ku jugoon bëgg a gëstu ci mag ma man coo am lu leer waaye ay riwaayaat yu ñuy nettali rek la léeg-léeg boo jugee di bind ci menn mag boo laajee kii da lay nettali lii kee nettali lee dat yu wuute yeeg yi yépp su fekkoon ne waa kër gu ne bind na ab téere ci mag mi nga xam ne mooy seenu mag yaakaar naa jafe-jafe boobu dana dañ tey dana doon ab dellukaay boo xamante ni danañ ca mën a dellu bokk nañ ci tawsiya yi mooy nag takwin benn commission boo xam ne ay boroomi xam-xam ay kàngam ci yoonu murit ñoom ñoo koy séq ñu toppaat téere yi téere yi bari nay njuumte lool téere yépp nag bari nay njuumte lool daanaka boo ci liir ba mu jeex te gisoo ci njuumte dana jafe lool kon loolu day mel ne topp ga moo des ñi nga xam ne ñooy yëngu ci xam daanaka amuñu jot dañuy bokk rek ni may wax naan liggéey yu bari bari dañ koy bokk waaye nañ leen dimbale nag waaye defal leen barab spécial boo dañ leen di jël weer wu dee ñu am lu ñu leen jox ñu liggéeyal sëñ Touba yaakaar naa loolu bu ñu ko defoon ñu bëree bari lañ jàpp akus néew danañ ko bàyyi liggéeyal sëriñ bi ñu topp téere sëriñ Touba yi topp gu wér ba téere yi fu mu dem ku ko mën a yor boo liiree doo ci gis lenn luy nurook ab sikk ba nga cay mën a naan lii nax sëñ bee ko def wala sëñ bi def ko waaye njuumte yu bëree bëri nag du sëriñ bi gaa yi rafet loxo mel man jànguñu arut ñu jànguñu jàng ñu sarfu di jug di bind ay téere rek di tasaare rek di juum juum yoo xamante nii léeg-léeg da nga cay gis njuumte yu doy waar sëriñ Abou Madiana Sohay bu Thiaw yaakaar naa xaside yi sëriñ Seex mi xam na ci dara yu bëree bëri ci ay njuumte yu bëri yu ne ci yenn ci xaside yi da koy jël andi xaside gi ak fam nekk def ci benn croix buy wane ne lii njuumte la wan andi ba nga xam ne mooy saxiix te njuumte yu ci bëree bëri léeg-léeg gaa yi yëngu ci xam-xam soo ko wanee ñeen ñi dañ naan lii du njuumte ndax lan dañuy jàpp ne daa siiw ay mag ñoo ko bindoon di ko tuxalante ba mu egsi fii te léeg-léeg ay njuumte lay doon dañ ko war a liggéeyaat te saare ko ñu xam la nga xam ne moo ca wér ak ya ca dugg yañ ca boole ak ya nga xam ne bokku ca bi ma bi ci gën a am solo nag ci taw tawsiya yi mooy maxtuutaat yi mbindi loxo yi mbindi loxo yi ñoo ngi yelwaan ak a ba tey ci taalibe yépp taalibe yi Serigne Touba yépp lay ak a saraxu mbindi muy mbindi loxo yi Serigne Touba di ay téere xam-xam mi ni loxoy sëñ baara di ay téere xam-xam sëñ fàllu di ay téere xam-xam ba ñépp jeex nga la waay nañ ko génne jox gaa yi liggéey ci xam-xam yu liggéey ci téere yu baree bari réer na yenn yi max ya lekk na ko yenn yi tawte na ba yàqu yenn yi suulaale nañ ko ay nit yenn yi ñu ngi koy denc ci ay barab di ko barkeeloo yenn yi ñu ko yor duñ la ko nangoo wan dañ naan mi ngi nii xoolal rek daal di ca yem duñ la ko nangoo jox te yooyu xam-xam la d'accord naa téere yi nga xam ne ay secret moo ca ne yu wër te génn ñu denc ko ci gàlli kenn du ko gis ndax sëriñ bi am na ay téereem yu mu dencoon waaye téere xam-xam yi doonul lu ñuy denc nañ ko génnee mi ni loxoy Sëriñ Tuubaa yi gaa yaa ngi ko yor bari le ko lool waaye gaa yi diraasa Sëriñ Ahmadu mii xam na ci dara léeg-léeg da koy soxla kilifa yor ko waaye boo demee du la ko nangoo jox te moom da lay wér na yor na ko du ko nangoo joxe léegi nag loolu lan lay nuur léegi lan lay nuur te seen mbind loxo yi am na maa ngi proposé tamit maktaba bi nga xam ne mooy maktabatu Seyxul Xadim di bibliothèque ba nga xam ne Serigne Abdou Lahad moo ko tabaxoon ci daaree Kamil barki dem rek maa ngi fay dem di leen ko juñu naan leen xismul maxtuutaat dafay war a am ab xaaj boo xamante ni dañ ko war a jagleel mbindi loxo yi mag ñi waaye amu fa am na ay mbindi loxo yu fa am waaye yi yi tax may wax man amu fa mbindi loxo original yi nga xam ne daa am ñu copier ko delloo ko seen borom yooyu lañ wax yooyu dafa war a am ndax dañ koy soxla di ci liggéey téere xam-xam yoo xamante ni danga koy denc wax dëgg yàlla loolu man man naa ñàkk daal damaa xamul léeg jubluwaay bi lan lay doon ñi koy def lan lañ ci jublu ndax dañoo bañ léegi xam-xam tasaaroo wala ndax daal doo xam daal lan la daal léeg-léeg daal da ngay dem ba mujj da ngay jaaxle xam naa nag yenn yi moom ay kilifa dañ ko yor moo tax doo ci mën a wax leen lu yalwaan rek dañuy yalwaan rek ci kilifa yi ko yor xëy na bu ñu déggee ñi ngi yalwaan ngir jëmmi yàlla ak sëñ Tuubaa nañu génneel téere yi ñu jariñoo ko tasaare ko adduna bépp jot ci ñu mën koo jariñoo mën a xam sëñ tubaa mën a xam ñi àndoon ak sëñ tubaa ndax jot na sëkk nag ñu xam sëriñ tubaa te nag sëñ tubaa bala ñu koo xam dëgg-dëgg lii mu bind nañ ko jiital leneen lu ñu cay teg ñu door ko caa teg nett lii ñuy nett li baax na lool waaye bu ñu tasaaree mbind sëriñ tubaa mu egg ci àdduna ñu bëri sikki sàkka yi ñu amoon day daal di jeex ndax sëriñ bi lim bind daa leer waaye ñun yi ñuy wax di ci dugal yu ca bokkut di yokk di wàññi yooyu mooy andi laj-laj yi kon ñoo ngi jéglu bu baax a baax xam naa thème bi day thème bu gudd a gudd gudd boo xam ne waxtaane ko ci barab yu mel nii baax na lool waaye dañ koy jéem a talxis rek xëy na document bi nga xam ne moom lañ bind incha allah jombut danañ ko gën a yaatal fexe ba mu tasaaroo ci mbokk yi ko soxla man koo am ndax yaakaar naa document bi mooy ëpp solo ci nga xam ne dañ ko soxla woo di jégglu bu baax a baax a baax nag ci bépp njuumte boo xamante ni am na ci di santaat waa mu asasatu alwafa di sant bu baax a baax sëriñ Ahmadou doon koo xamante ni wax dëgg yàlla kuñ naaw la ci xam-xam waaye kuñ fonk la kuñ jox cër la waaye kuñ bëgg la ngir liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne tubaatu te ñun ñëpp ñu gis ko muy ndaw di ci sonn guddi ak bëccëg suba ak ngoon te amaana tey jii xad na am na yeneen yu ko waroon waaye mi ngi sonn ci xam-xam di tasaare njàngaleem Serigne bi kon day mel ne moom xam na masuliya bi nga xam ne moo war ci njabootuk sëriñ bi war ci taaribey Serigne bi ñu bañ a xaar kenn ci dara lu waay defal ku mën a di raasa di raasal ku mën a bind bindal bul xaar naan ñii waa kuréel sàngam ñoo ko war a def waa raw du ñoo war a génnee nangam waa fatul xafaar ñoo war a génnee nangam waa fatul xafaar dañuy liggéey nañ leen jàppale ñu nit yiñ mën a liggéey ñu cay liggéey ñoo ngi jégglu lu ci leer yàlla lu ci dëng doomu aadama la ak matadeem wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ci jiital kilifa kilifa yi barab bi waaye di nuyu waa mu assatul wafa gi nga xam ne buñ jëlee nuyoo bi ak bi ak ndokkeel gi dañ koy teg seen loxo ñu jottali ñu ko ñu fi nekk ñëpp ak waa dëkk bi di sant mbokk mi nga xam ni moo ngi doon def waxtaan wi di suñu xarit di koo xam ne euh, kenn la ñun muy Sëñ Mbàkke Jóob Xudaar waxtaan wi nag niñ ko bokk déggandoo ko ñun ñëpp am goo xam ne am na ko solo am goo xam ne am na ko solo ak yittewoo goo xam ne war nañoo yittewoo jëm ci ba mën naa am sax jumbur xataayu waxtu wi moo waral lu ci bëree bëree des koo bàyyi gannaaw waaye tudd li nga xamee ne moo gën a ëpp solo rek ñun nag mën nañ ne ay taxaw seet yu ñu ci am lépp da ko tuddaat ci biir waxtaan wi waaye bokk na ca rek ku nekk xam ne ne taalif balaa mën a am daa am lu ko jiitu muy jàng jàng moomuy nag buñ dee xool senegal wala ñu Tuubaa gi nga xamee ne mooy dëkku bi nga xamee ne xam-xam rekk a taxoon boroom sos ko am na doxin wu mu doxe woo xam ne mën nañ ne niveau bi mu toll kawe na lool waaye war naa gën a kawe bu baax a baax a baax ndax mën naa am ñi ngi fiy génne di dem ci yeneen barab di dem ci yeneen réew yeneen dëkk di fa fekki doomi jàmbur ñu leen di jàngal te mbooleem lépp loo xam ne ña ngi koy jàng ci barab yooyu noonee waroon naa mën a fekk baax fii ci biir Touba ndax am na fi boroomi xam-xam yu mag ñi ngi fi ñoo xam ne fànn gu mën di doon ci xeeti xam yi génn di ko jiggaane ñi ngi koy jàng bal am na ci ñoo xam ne sax suñu borom defal la leen tawféex ak fatxu goo xam ne seenum jàng mën nañ ne soriwu des koy lim ci ay at yu néew yu tënku te xeet goo indi suñu borom ubbil na leen ca ba boo ko tegee ñu jàngal la ko moo xam ci basan gi la moo xam ci bank bi la loolu it kon war nañ cee gën a soññaan ndaw ñi xeeti jàngukaay yi nga xamee ne ñoo fi nekk ñu gën koo defaraat bu baax a baax li nga xamee ne moom lañu war a jàngale moom lañu war a jàngi ci bitti ñu jàng ko loolu nag am nañ ci yaakaar bu baax a baax ah, Seexu Muhammadul Muntaxa yàlla na ko suñu borom doole sàmm te aar ko te yàggal ko fi am na ay mébét ak i naal yoo xam ne ñaan suñu borom mu eggale ko la waaye mébét yooyu ak naal yooyu saa su eggee gëm nañ ne lépp loo xamoon ne jàngoro la ju nekkoon ci wàllu googu lu ci bëree bëri dina saafarawu loolu nag na nekk aw yoon woo xam ne wu muy door la rek wala wu mu nekk ci kaw la bu dikkee ñeneen ñeneen di ci topp ba muy egg fa mu jëm incha allah kon ñu gën a jàngalaat ndaw ñi bu baax jàngalaat leen li ñu nekk surtout jamono jii ñu toll nga xam ne léegi mbir yi dafa tisaaroo dafa yaatu àdduna bi bu njëkk dafa nekkoon ay àdduna wala ay réewi réew waaye mën nañ ne léegi benn la te benn àdduna gi mën naa jur njariñ mën naa am njariñ waaye mën naa am ay lor dana dem ba yow sa néeg bi nga nekk jàpp na yaa ngi sa biir réew fekk yaa ngi ci réewum jàmbur ñu jël ci yeneen yi fi jàmbur di la ko jox nga di ko soloo ci néeg bi nga nekk wala ci saal bi nga nekk te doo ko yëg ba da ngay bujj fees dell boo génnee nekk kaneen loolu nag dañ cee war a bay waar man damay gën a sonne surtout ñaar yi ñu gën koo jëmbataat ci xam-xam muy xaqiiqatul ashariya ak at tasawuf fii mën nañ ne tasawuf dëgg dëgg dëgg dëgg damaa dañuy am euh, benn dañoo gis niveau bi amatu naas fi ñu toll ba duñ ko jàngale wala duñ ko waxtaane wala duñ taalif jëm ci waaye war nañ di ko mën a jàngalaan ndaw ñi ñu xam ko bu baax lan mooy tasawuf ndax tasawuf mooy islaam ju sell mooy xolub islaam mooy ruug islaam kon bu fekkee dañ koo suñ ndaw ñi dañu gën a yittewoo ci yeneen xeeti xam-xam di xeetawoo xëntawoo di euh, nekk ku géejul ci harut wala ku géejul ci balaaxa wala ci mantiq loolu am na solo naam waaye yooyu ay jumtukaay la am yeneen yoo xam ne bala ngaa mën a yóotu jumtukaay da ngaa war a fexe yooyu fekk yooyu mu mat sëkk sëkk yooyu war nañ cee gën a bu ko defee nag ñu ni ko sëñ Mbàkke doon waxee ci waxtaan wi muy ci wàllum bind gi am na ñaari bayit yu mu tudd ci tàmbalimaa gi yooyu rek dooy na sëkk ci ñu war a gën a sonne ci wàllum taalif alxattu yabqa samanan baada kaatibihi wa saahibul xatti taxta al ardi matfuumu maanaam bind dafa am solo day jeexital ci ki ko bind waaye day jeexital inflience ci ki nga xamee ne day jël téere bi di ko di ko di ko di ko di ko jàng ndax képp koo xam ne yaa ngi bind yaa ngi yokk xam-xam yaa ngi dundal xam-xam waaye yaa ngi wane yow sa sa tolluwaay fi nga toll ak yaay kan maa ngi ko wax sëñ Mbàkke sànq ci biir faydul xaniyil muxni bi nga xam ne sëñ bi da ko way mu nekk muqaddimatu risala way gi dafa am solo lool ndax maanaam sëñ bi ci jamono yu mujj la ko way waaye boo jàngee mansuuma bi da xam sëñ bi tolluwaayam dëgg dëgg dëgg li nga xamee ne moom la gaa yi doon werante ba jamono jii ñu ciy werante mutasawifuuna yi ak yeneen firqa yi daan ci bind ay téere di ci raddante ba mu daa indi ay xeex seen biir sëñ bi position ba mu ci am da koo leeral ci biir mansuuma bi ci ci tënkal la ko ci lu leer lu gàtt te indiwut ca yeneen yi nga xamee ne moom la ñu jëkk ña daan nekkoon di bindu téere di takk fiir nit wala di ko tas euh, tabdiya wala yeneen ak yu mel noonu loolu it aw yoon la woo xam ne das cee war a jàngewaat bu baax a baax am na solo lool ni ñuy def nii di taxqiq téere yi di ko diraasa am na solo ndax téere yi ni mu mel keneen ku bukkutoon wala keneen ku minutoon ñun suñu yaxu daara yi ñu yor soo ko tiimee di nga ko mën a jàng dana mën a génn ci réew dana mën a dugg ci maktab islam islami yi nga xam ne moo nekk ci alam bi waaye dañ cee war di boole yoon wi nga xam ne jug nañ muy saraa saraa yi dafa am solo bu baax a baax a baax ndax buñ ne sëñ bi bind na lépp leer na naam loolu wér na waaye lu woon sëñ bi ay nit yàlla ñi ngi daa bind seeni jël bind dañ koy jël di ko leeralaat di ko saraa nekkul ne da ngay jël ka ka waxoon wax ja nga jël fa dindi fa teg fa jeneen wax wala nga am wuuteeg moo ay gis-gis waaye leeral la saraa bañ nañ ko ba ne saraa ni ko wax xamee ci ñun wolof mooy leeral baatu asarxu dëgg mooy saraa leeralal ma lii kon loolu dafa yell dafa jaadu te bëri na ci mbind yoo xam ne faw nit ki ñu saraal ko ko mu dog ko ko mën a xam nit ko noonu di indi lu yees loolu ci wàllu bind bi dañuy war di fexe di indi loo xam ne lu yees lay doon waaye bu ñu topp la nga xamee ne rek moo fi nekkoon jamono ju nekk ñu koy iaada di ko takkaraar di ko indiwaat di ko indiwaat waaye dafa bokk ci tatawur nit ki buy indi mu fexe indi loo xam ne lu peq la luñ mën a duut baaraam la xam ne lii la waaye bu fekkee euh, daa am lu fi nekkoon yow nga indiwaat même chose loolu day mel ne daanaka la fi nekkoon a fi nekk ba léegi rek ak yokkute amu fi dëgg la am nag ci ki bind moom mën naa xaw a am jeexital ci moom waaye ci ñi nga xamee ne ñoom lay delluwaat ndax ñu bëri ci téere yi léegi mën naa am duñ ci sawara lool lool lool bu ñu jëlee benn téere dañ naan téere bi di am naa ko masalan euh, dëgg la naam nag téere yu bokk benn fànn nga am ci yu wuute bari na waaye tafsirul quran masalan am na ay tafsir yu bëree bëree bëree bëree bëri kenn xamul ñaata tafsir moo am waaye lu mu bëri bëri bëri ñett ñeent juróom nga ci mën a jël jariñoo ko yee ca des anamu ñeneen koy jël jariñoo ko wala mu dem mu nekk ci ay bërëb kon dañoo war di fexe di indi loo xam ne lu yees la bañ di fexe bàyyi bañ di fekk lañ fekkoon rek ñu ñëw ci di ko delloo si waat ni ko noonu yi suñ Mbàkke wax na ko lu am solo xam naa liñ naan ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj bi may bind tomb boobu man naa am egsee gu ci muy euh, lu mel ne xilaafatul muridiya wala tariqatul muridiya bi sifa ama ñi ci nekk ci xilaaf euh, ñi nga euh, ki nga xam ne moo ci bu egg ci bopp bi di xalifa bi laa waaye ñi nga xam ne ñooy ay taalibe te suñu borom may leen ñi ñu am wàllum xel ñi ñu am wàllum kàttan ñu fexee am barab boo xam ne la koy tax a jug lenn dong lay doon muy képp koo xam ne bindati nga ab téere ba pare da ngay dem gaaral ko fa ña nga xamee ne ñoo fa nekk ñu warlu leen loo xam ne dañ leen ko yor muy seen dund yoo xam ne mënuñ koo lu ñu yittewoo la te dañ ko waroon jéggaani ñu leen ko fay fekke bu ko defee ku bindee danga ko fay jox lay wéral ga lay topp ga lay sellal ga lépp ñu def ko ca ba bu paree nit ñi mën koo jariñoo sëñ bi wax na ko léegi am na tudd bu téere bu mu tudd ci biir man boo ko gisee ci Facebook laa ko gisee damaa fexe ba am ko ba jënd ko waaye baa ko jëndee mënuma koo liir ñett fan mu egg ndax lan ay yàq yu bari yoo xam ne man dama ci du ma xam sax lii man maanaa wala lii la loolu lu ko waral mooy rafet bind yi rafet loxo yi di nga xam ne dañu jug di bind kon loolu war nañ cee mën a gën a gën gën kii bu baax a baax a gën a bàyyi xel baax sëriñ bi moom bindal nañu mën nañ ne lépp lu ñu soxla boobu bindal nañu ko li ëpp solo ci dunduk doomu aadama mu war koo jariñoo li ëpp solo xam-xam mu war koo jariñoo war koo eggale fu ne sëriñ bi bindal nañu ko loolu nag trois la boo xam ne waruñ koo bàyyi rek mun nii waaye war nañ ci gën a sonne bu baax a baax a baax gën koo jàppaat mu fexee gën a weesu fii mu nekk bañ a yem suñuy loxo rek waaye mu egg ci loxo ñeneen ndax li nekk ci suñu loxo ñun te nekk jóge ci ñeneen bëri na lool dañoo war a fexe nag jóge ci ñeneen ñëw ci ñun ñu fexe ñun li nekk ci ñoom ñun egg fa ñoom loolu ay aw yoon la ci xam naa daanaka duñ ci guddal ndax mel na ni waxtu bi mu ngi xoj ci di jeex te mën naa am euh, leeraayug làmmiñ ak euh, li am ci nekk ci xol bi bëgg koo wax mënuñ ko waaye dañuy rafetluwaat jataay bi di ñaan ki nga xam ne moo doon def wi Eh, suñu borom defal ko tawféex ak ndam te gën koo dëgëral ba message yi nga xam ne mi ngi koy bëgg a jàllale jamono ñu nekk ndax moom mi jàmbaar la te ndaw la eh, toll fii mu toll yitte woo xam-xam wax nañ ko ci tàmbali lu ñu tolloo ñeenti téeméeri baax ak lu topp def na ko ci ay majaal yu wuute yii ci ay siira la yii ci ay maqaal la yoo xam ne day dëppoo ak jamono mu bind ci loolu lépp dañ ko war a dañ ko war a diir dañ ko war a eh, tanwiix gën cee soññ ndaw ñi ñu gën cee soññ bu baax a baax di nga ñaan suñu borom moom ak ñi mel ni ñoom suñu borom gën leen a dëgëral gën leen a sàmm ba li nga xam ne bëgg nañ ko ci xam-xam bëgg nañ ko liggéeyal seexul xadim ñu am ci ndam waaye di santaat mu assasatul wafa di xam ne liggéey bi fu waaye mën di toll ci àddina ñu ngi koy bàyyi xel saa suñ duggatee weeru koor ci Sénégal gii ak bitim réew xel yi li muy njëkk a dem wala bokk na ci li muy njëkk a dem waxtaani koor yi am daaru moxti ba ñëpp dañ koy bàyyi xel di ko topp di ko ubbil ay groupe whatsapp di ko jàllalewaat ci internet bi muy gën di tasaaroo kon yàlla neen suñu borom defal tawféex mu nekk aw yiw woo xam ne du dañ mukk di law ba yéen seeni sët seeni sëtaat sëtaat nit ñi di ci jariñu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Sylla ci taxaw seetlu bu am solo boobu nga xam ne def nga ko ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane xam naa ne dañuy dax dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Mouhamad Mbacke mi nga xamante ne moo jiite commission. Euh, communication ci wàllu ci biir kuréel gi su ko defee mu jotli ay kàddu yi nga xamante ne baaxoon nañ ko jottali ci bu ñu tàmmali liggéey bi muy kàddu yi ay cant ak kàddu yi ay leeral kon jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacké a'uuzu billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina aleykum wa Euh, sang yu tedd yi gannaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko di ko ñaanal Serigne Abbas ak mbooleem ñi nga xam ne seenu yàgg fi day ni ko alxuraan waxee rek alladina immakkannahum fil ardi aqaamu salaata wa aatu zakata ila axiril aaya di ndokkeel mboolem jullit ñëpp rawat na ñi nga xam ne ñi ngi dégg sunu kàddu ak fu ñu mën a nekk ci weeru koor wu sell wi di ñaan sunu borom ni mu ñu maye ni ko sunu kilifa gi ci jataay bi waxee sëñ Abdou Samad sunu borom may na nu fekkee ko tal ko man ko ñu ci sant sunu boroom ci ndokkeel jullit ñëpp. ni nga xamee noonu lañ ko baaxoo mooy muassasatul wafa bi xuququl iman at mu jot bu weeru koor wi tàmbalee day taxawal yu mel nii nga xam ne li ci gën a fees mooy dundal xam-xam ak tasaare ko di ci dimbalanteeg mbooleem fu boroom xam-xam nekk du ñu xool fa nga jóge wala fa nga dëkk li ñu xool daal mooy nga am xam-xam bu am njariñ boo xam ne mën nga cee jariñ askan wi Euh, li ma waroon njëkk sax mooy cant gi ma tàmbalee ko ci sëriñ Mbacke Diop mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi ci tam ci tomb bu am solo bi nga xam ne mooy ni yoonu murit yittewoo bind ak taalif te ku ko déglu xam ne yittewoo gi am na ci lool ndax liñ fi dégg ci ab lim ci ay tawaalif bari na lool tàmbalee ko ci moom ci boppam misaal la ci euh, taalif ndax mm, taalif ak yittewoo ko ndax ay téeméeri téeméeri téere yoo xam ne gëstu nga ci loolu euh, lu am am solo la xam naa sax waxtu xat waaye xam naa ne ab gëstoom ak lim naroon wax mën naa am doon na ëpp loolu ndax euh, li may fedd li tuuti ci lim doon wax rek mooy ñaan gi ñuy ñaan ñu taxawal barab boo xam ne ñi yittewoo taalif ak di ko tasaare danañ ca mën a nekk loolu mu junj itam ci kër gu nekk war a yittewoo mag ma fa nekk loolu tamit ñàkkul boo xam ne jot nañ cee séq ay jéego ci misaal euh, barab bi ñu nekk muy daarul moxti rek ku mel ne Cheikh Mamadul Bachir moom boroom daaru taalif na téere boo xam ne xayaatu euh, Cheikh Ibrahima Fati fi ayaamihil xaalida loolu ab tàmbali bu ama am solo la boo xam ne nun war nañ cee mën a euh, yokk sunuy gëstu ak suñuy góorgóorlu ku mel ne Cheikh Mamadou Mourtada moom Serigne Cheikh Fati Fall téeram boobu tudd xayaatu euh, Cheikh Ibrahima faati wala téeram boobu tudd al Muridiya nga xam ne daanaka delluwaay la ci yoonu murid naka noonu xëy na itam kër goo dem ñàkkul ne ña ngay taalifa ka tàmbali tàmbali liggéey boo xam ne li mu laaj rek mooy noonu ma ko waxee kilifa yi jàpp ci mu jëm ci kanam euh, kàddu yi yi nag ni ngi koy tàmbalee ci euh, alwafa mi ngi koy tàmbalee ci ñi ñi ñuy wooyee ndax alwafa sax ñëpp membre lañ ci moom moom ku xam-xam yitteel rek euh, membre nga ci alwafa waaye ñi nga xam ne dañoo bokk ci commission yi ñoo ngi leen di sant donte lu lu ci waay def boppam rek la ko defal ñoo ngi rafetlu taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ngir liggéey bi jaar yoon di sant waa dëkk bi teewaay bi ak mboolem ñi nga xam ne dañuy jot li xabaar yi muy rajo yi xam naa xëy na liste bi sax danañ ko tudd ak yenn ci télévision yi nga xam ne ñooy jàllale wax ji ndax mu gën a yaatu alwafa nag yittewoo gi mu yittewoo xam-xam day noonu mu tudd rek alwafa bi xuquqil iman la day responsabilité boo xam ne eh, dafa gàllu ci aw loosam mu di ko bokk ak nag mboolem fu boroom xam-xam nekk eh, xam-xam bu nekk dana fi génne yi fi génne yépp yi tamit yuñ jàpp ne yu yu amal njariñ askan wi la xanaa ñu bàyyi loo xel rek ne e, loo fi xam ne xalaatub maanaam xalaat li ñuy li ñuy tuddee yu sax si maanaam nga xam ne kay wax moom moo gisee noona lu ca dëppook liñ doon séentu ci moom muy muy maanaam muy njariñ ñun ak moom ñoo ko bokk loo ci xam ne nag day xalaatam day day xalaat boo xam ne moom rek xëy na la yitteel itam ñu jàpp ne rek moom loolu xalaat boobu moom xalaatam la waaye Alwafa moom li ko tax a jóg rek mooy ubbiku ci mboolem fu boroom xam-xam mën nekk ñu ñëw bokk ak ñun jataay bi ngir yittewoo xam-xam ji nga xam ne ku ne xam ne ku ne dégg na woote Cheikh Amadou Mountakha bu nga xam ne dafa yeesal li mag ñi euh, doon woote muy dundal xam ci di ko jàngaka jàngale euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wax na benn xadis ne képp ku faatu wala képp koo xam ne waxoo ci sam xel lu jëm ci jihaad man lam yu xaddis nafsahu bil jihaad yi maata ala shu'batin min an-nifaaqi ku faatu te amoo te amoo yéene jihaad eh, am nga lenn naa naafiq jihaad googu nag ku nga xam ne ne mooy mooy bi sëriñ bi waxoon rek inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhaymin shahidu mooy dundal xam-xam ak tasaare ko ndax moom la suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bi jaahidhum bihi jihaadan kabiran jihaadul kabir jooju su boobu alxuraan di wax foofu du du yor ay ngànnaay di di di dal ci kaw nit ñi waaye mooy fexe ba xam-xam bi euh, tasaaroo euh, gindi ndaw ñi nga xam ne jamono yi ñu nekk kon xam ne ñi ngi dugg ci ay ay ay mbooloo yoo xam ne euh, léeg-léeg yéen ju rafet ma la leen caa dugal waaye fekk ak réer rek moom xam-xam rek mooy li mën a gindi ndaw ñi tegaat leen ci siraatal mustaqima loolu itam bokk na ci li sëriñ Mouhamed Mountakha di wax ci ay jataay yu wute yu bari bil Mustafa banal banalil quddoosu madrasatan biha yasulu anna al jahlu wal aza wal kamadu nga xam ne li mën a indi jafe li mën a dindi jafe-jafe yépp moom mooy fexe ba njàngum xam-xam mi tasaaroo kon noo ngi dellu di sant mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci lu jege wala lu sori ci liggéey bi Al di def ngir mu jëm ci kanam di santaat bu baax a baax sunu gan yi nga xam ne eh, ñoo fi doon jël kàddu muy ay kàddu yu rafet rafet yàlla nañ su borom defal ak dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.